والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه ورضي الله عن صاحب الختم المحمدي مولانا احمد بن محمد وسالم التجاهلي وشيخ الفاطمي الحسن رضي الله عنه وعن سائر خلفائه واهل محبته الى يوم القيامه. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرهابا لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر صلى الله عليه وعلى آله المصابيح الغرر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi bokk soppe yi ci yàlla ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen ko baal di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla boole baal yàlla nañu yàlla jéggal suñuy ñaawteef yëpp jéggal ñu suñuy bàkkaar yëpp yu zaahir yi ak yu baatin yi yi ñu tey ak yi ñu teyul bàkkaar yi njëkk yi ak yu mujj yi bàkkaar yu yi bàkkaar yu jigéen yi bàkkaar yu ak bàkkaar yi wéet def yëpp yàlla ñu ci yàlla jéggal bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla sutural ci àdduna sutural ñu suñu biir bàmmeel sutural ñu ëllëg ci kanamu jaam yi yal nañu yàlla defal teraanga àdduna ak àllaaxira mucc àdduna ak àllaaxira yàlla defal ñu sutura àdduna ak àllaaxira yal nañu yàlla defal bi jaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaan yàlla mu sàmm ñu ci zahir sàmm ñu ci baatin sàmm ñu ci luñu yëpp sàmm ñu ci luñu yëgul bi jaahi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam musal ñu ci zahir musal ñu ci baatin biyaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yàlla faj suñu aajo yëpp fajaale aajo yi ñi nga xamante ni dañoo yaakaar bërëb beeg xadara beeg bi yal na faj seen i aajo ak ñi nekk ci bitim réew yaakaar xadara bi yaakaar place bi yal na yàlla boole leen ci biyaahi nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sunu jigéen bi nga xamante ni moom lañ fekk ci tey mami yàlla na ko yàlla defal ubbeeku ci zahir ak ko borom kër bu baax yàlla dëppale ko ak moom ci zahir ak ci baatin bi jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéene wàlla ci xaritam yi ak mbokk taalibeem yi nga xamante ne ñoo fi nekk ñëpp suñu bokk benn situation yal na yàlla may leen ay borom kër yu baax yu leen bëgg am alal di leen ko jox te du leen dóor mukk yal na ko yàlla def bi jaay sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yal na yàlla faj aajo yi ñu fi ñëw ñëpp képp ko am aajo rek ñëw fi yal na yàlla faj ko nga wax ko nga ñàkk koo wax mu nekk sa biir xol mu nekk sa xel mu nekk sa jëmm yëpp yàlla yàlla saafara feebar yi yëpp yàlla yàlla saafara feebaru zaahir yeeg yu baatin yi feebaru xol yeeg yu ruux yi yëpp yàlla yàlla saafara yàlla yàlla raxas suñuy xol raxas suñuy jëmm raxas suñuy ruux ba mu set wicc ba jël ñu jëppaleeg ñoom moom jëppaleeg ñoom bëgg ba bëggeelam dëggee jëppaleeg ñoom xéwalam ak teraangam yàlla nañu ko yàlla defal bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñaanal bu baax suñu bàyyi alxaaji Alioune Badara Ndoye li nga xamante ni mooy wuy juru soxna mami yàlla na ko fi yàlla bàyyi moo soxnaam su baax ci soxna Ndeye Wade yàlla na yàlla dolli seen wér dolli seen sutura dolli seen teraanga dolli seen xéewal bàyyi leen ci kanamu njaboot gi dolli leen njaboot gi yéene yëpp ñoom ñëpp ñu fekke ko te tal ko ci jaari Seydina Muhammad wa sallam ñoom ñuy waa kër gi yëpp di ziar ñëpp di baalu àq tamit dëkkandoo yi mbokk yi yëpp ñoom ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baalu xaq di leen jéggalu bu baax a baax a baax a baax ndax comme niñ koy waxee am na ci ñoo xamante ni dañoo feebar ñii dañoo am yu bëñ ñii ñoo ngi bëgg a noppalu ñii ñoo ngi wàcc soo ko jugee ci liggéey ñii ñoo ngi noppalu ngir mën a teel a xëy liggéey ñoom ñëpp ñu ngi leen di jéggalu ñu ngi leen di jéggalu bu baax tabarakallahu lii day farata rek comme ni lekk ak naan nekkee farata waaye du nekk mukk ci suñu xol wala ci suñu yéene tey perturbé wala dérangé wala euh, nekk euh, lépp luy lor daal yéerewuñu ko benn yoon waaye nag tabarakallahu li tax ñuy mooy ñuy muñ Euh, micro yi ak haut-parleur yi mooy euh, su dul sa su suñ ko tegul suñ la mooy taal ay micro muy jëm ci sa kër yàgg-yàgg yi dina jot nga taal sa kër micro mu dem ci kër jàmbur du dem loolu rek lañ koy muñee waaye su ni benn kër ka ci lay jóge porte nañ plainte bu yàgg waaw bu dee problème day porte plainte tapage nocturne la ngay wax waaw day porte plainte waaye fii xam nga ni yàgg yàgg bis dina jot sa doom wala sa sët wala sa jarbaat bis am ñu ta takk ci micro loolu bu ngeen muñee waaye nag soo bëggee muñ la rafet di yiw tabarakallahu da ngay bëgg rek waaw bëgg ca nag loolu moom mooy tax mu nekk tuyaaba ci yow waaw yàlla nañu yàlla defal ñun ñëpp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bu ñu déranger kenn yàlla bu ñu déranger kenn parce que yooyu yëpp ay àq la yu sew yoo xamante ni nit ki moog jàmm bi la su ëllëgee yoon yàlla nekk ci waaye nag yàlla tabarakallahu xam na li nekk ci biir xol yi xam na ni yéenewuñu benn yoon yëkkati euh, kàddu ngir wala déranger kenn wala perturber kenn yàlla nañu yàlla jéggal ñun ñëpp di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su ko defee rek tabarakallahu euh, dañuy def na daan def rek mooy fàttalante ngir yàlla euh, waxante ay kàddu soññente euh, rek loolu rek la waaw waaw mu nekk ci kàddu sant yàlla rek nag comme ni ñu ko daan waxee lépp ci sant yàlla ndax lii yëpp yàlla la neex waaw am na ci ñoo xamante ni julliwuñu tamit ngir di fi àdduna waaw te yéen ñëpp daan ngeen dégg alaaj Muhammad di leen seen maam ren wax ni benn julli boo julliwul ren ba déwén nga ci an la te un an un an wu àdduna mooy cinquante mille ans yow la si am cinquante mille ans lay taxawee mooy juróom fukki junni at mooy benn bisu àdduna kon soo jëloon rek cinquante mille divisé ko par par par kenn xamul lu mu doon benn fan mooy cinquante mille ans yow ma kon doo ko calculer ay seconde lay doon waaw ay seconde seconde yu néew lay doon waaw soo ko bari lool ndax juróomi fukki junni at la ah waaw waaw trois cent soixante cinq jours waaw muy un an d'accord xam nga lim boobu tey jii rek il faut nga jënd machine waaw donc euh, yii bu leen ko xeeb toujours moo ko wax leen ko ñu bëri nag suñuy soo suñu déggee ñu naan bu leen ko xeeb dañuy yaakaar ni pour ay daayira rek pour mbooloo yi ñëwoon yooyu du loolu ñun sori na loolu loolu nous sommes vaccinés contre ça depuis longtemps ay affaire ay góor ay koolo bu ay yooyu intéressé wu parce que xam na ni du mbir mi déedéet tàkkatoo ngir yàlla mooy mbir mi mais du mbooloo mu bari waaw parce que mbooloo mu bari du dara Michael Jackson rek trois trois mille personnes ñoo nekkoon staffam ñetti junni nit ñoo daan ànd ak moom wuuteeg leen ñetti junni lañu. fukk lañ ci xam ñooy rab te yéen ñi ñëpp su ma leen laajoon ñeenti ngeen ci xam wala ñaar wala kenn te ñetti junni lañu waaw groupe yëpp ñoo tudd euh, tuddee seen bopp ak groupe waaye ñoom keneen lañ tuddee seen bopp ndax bari groupe bari ñetti junni kon loolu problème bi du mbooloo du mbooloo sidit du loolu mooy nit ànd ngir yàlla jëm ci yàlla ngir yàlla te mu sell dëggu tegu ci saraatal mustaqim loolu mooy affaire bi dajale mbooloo du sàcc loolu du du du sàcc donc su donc bu ma leen wax toujours naa leen bu leen ko xeeb bu leen xeeb seen jotaay yi bu leen xeeb seen euh, ni mu mel benn julli ren ba déwén ci sawar ren ba déwén ci sawar muy un an di cinquante mille ans te fii am na ñoo xamante ni mën ngaa wàññi léegi su la neexee ne la am na au moins deux cent mille jullit yoo xamante ni jullit ñu deux cent mille yoo xamante ni wóor nañu mën nga leen a wàññi ne jullit ñu jullit soo digoon léegi wàññi ko léegi fii fii ngay taxaw rek nga wàññi ko léegi tey jii ñaata nit ñoo sàggane waxtu jullit waaw ah li may wax kay gars yi xam nañ ko jarul laal yéen wax ñu ah wax ñu laal kat nee nañ xaw ñoo ñoo ko moom xam nañ ko bu baax xam nañ li may wax bu baax am na ñu bëri julli jiw ñu tamit seen kii julli jiw ñu jàkkee julli jiw seen néeg parce que danaa xaaral ma seetaan ko ba wax ko soog julli yàlla nag nee na ñooñu il faut mën a tëj sawar ah fa waylun la wax fa waylun benn benn xuur ci benn xur ba ngeen ko bërëb la bërëb lay doon boo xamante ni ndox dafay nekk kon jaam mën na faa nekk yaa ngi dégg day tilim am ay ñax yu sëpp yu yu fab yoo xamante ni boo nekk daa ngeen mën na tëx dugg ci musiba loolu mooy xur amoon na fii ci boori yan yi mooy xur te loolu yaa na ñoom xur ya yàlla nee na xuur ci sawara ñeel na fa waylul lil musallin ñeel na jullikat yi loolu digul saa bi njiit yi ñëpp ci parce que da ngay xuur ci sawara ñeel na ñiy julli ah te ñuy julli ñoo dem àjjana alquran dafay dafay nootal boppam mu ne alladina hum an solatihim saahuun ak mooy ñi nga xamante ne dañuy sàggane seen julli sàggane say julli mooy di ñàkk julli ca waxtu wa di ñàkk julli ca waxtu wa naan xaaral ma dem naan borom soobu julli xaaral ma àggale baale bi soobu julli alors nee na fa wóor ñu ne ñu soxla ñu daw yaram la hmm? waaw sàggane julli ñàkk ñàkk ko def ca waxtu wa musiba la ginnaaw loolu mooy ngay julli julli yoo xamante ni yow soo sëlmalee di nga xam ni sa julli baaxul xam nga lii daal la maa ngi leen a ma mais bu ko defee damay julli damay kàbbaaraat julliwaat julli bu normal parce que xam naa ni ni mu julli daal parce que boo xamante ne sama xel maa nga jafee sama xel maa nga jafaa suñ julli wóor na ma jël ko subhanahu wa taala ñetti yoon kon wóor na ma parce que le maire maa ngi koy dégg wóor na ma jël ko subhanahu wa taala ñetti yoon sama taay yi dama ko tax tamit saa ñu sama yoon su ma sëlmalee damay wax sa mbokk ne yow moo xam nga ni sa julli gi baaxul yow sa bopp xam nga ni julli baaxul la naan yëg ci julli yi respect ba nga anam ci yàlla ak orma ba ci mbaadam rukon yi ak su julli tey saa yi normal tey ko ndànk xam nga ni defoo ko soo ko defee rek soo ko defee rek xam nga ni amoo julli daan taxaw bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim bëri ci di di tari ñi sa alquran jàng saar yu bëri rukoo rukoo yu mat sujjóot sujjóot yu mat tey jii nga ñëw taxaw allahu akbar ah, allah sëlmal yow boo xoolee li nga xam ne julli woo parce que démb laa nga julli te ba moo loolu moo tax dem jàkka am solo dem yi julli jàkka ja loolu moo tax mu am solo gis nga heure bu julli ji jàkka di nga xam ndax yaa ngi julli wala julli woo parce que sa julli yow dong yow doomu luy julli mën naa doo am baromètre bi ngay posé si julli di mën a xam ndax julli bi normal na wala normal parce que dafay def loolu boo xamante ni soo sa xel bu laajee rek nga tëlfa mais bu dee jàkk ji da nga gis imam bi il est obligé mu def naan pour mën a ànd ak ñi feebar ak ñi màgget ak xale yi yi yéeral boobu muy yéeral nag loolu mooy mooy mooy indi xalaawatul iman mooy indi jàpp ngëm moom jullee ci jàkka ji dafa am solo def ko téeméer rek demal ci jàkka ji nga julli nga ay fan nga julli sa kër bokkul bokkul suy sëlmal di jël sa portable loolu ñu ma war a jàkka suy sëlmal di tourné ci marché bi àggale sa seetaan soo demee jàkka ji au moins y a un temps d'arrêt boo xamante ne cinq minutes de marche booy def entre sa jàkka ak sa kër ga léegi sa cofeelu ku bëgg yëpp da ngay tàggale kooku moom ba sa sa waaw lu sérieux laa leen di wax lu sérieux laa leen di wax waaw donc góorgóorlu leen ci ci ci ci noonu ah bañu sàggan nit nit ku bu sàggan surtout ci yàlla toujours moom laa di wax man leen euh, gis nga ay par exemple ay tàngaat xam nga beneen wax nit ku tàng sa tàngoor ak sa sa euh, gi nag sa tool ak yooyu bu ko yàlla xam bu ko yeneen bi xam bu ko suy wéy xam suñ koy xam nga yàlla waaw sa tayal bu ko sa diine xam sa bëgg ñaaw bu ko sa diine xam soo ko defee loolu jëriñu mii mënul nekk mii mënul nekk imam toujours wax ñu ko mu ne maa ngi dégg toujours nga ne yow aajal nga koy def te yow boo doon yaa ngi def <coughs> wala li ngay def pour dem ci àjjana doo ko defal mu ne xanaa xamoon ni baaxul lu daw ci ci jéeri baaxul lu daw ci suuf sawaay baaxul dina daw ci suuf mais baaxul ci ndox lay daw il faut que da ngeen di góorgóorlu da ngeen di da ngeen dellu ci jàkka yi mais loolu baa leen ko wax mos leen julli jàkka mais mos leen ko ku dul ba tàmm dootoo mën a julli sa kër da ngay xam ne sa kër julli amu fa te lu koy xam bokkul bokkul toog bi ngay toog di dem wàññeeku ba wàññeeku mais yëg-yëg mooy yooyu ngay am ci biir julli mënoo ko am sa kër c'est pas possible il bokkul beneen jàkko loolu romb mu sàppaan la ñu bind la ko ci yàlla say wàññeeku noonu doo julli julli yàlla nangul la yàlla da lay nangul ci parce que mbooloo bi il faut que yàlla nangul ci kenn su nangulee kenn nangul lañ nangul ñëpp ah loolu dafa am solo dafa am solo dafa am solo nañ ko bàyyi xel ak yéen àdduna yi kenn mënu ko téye nit ñi ñu dox ko mais bu ko sa diine xam bu ko sa diine xam sa sport sa bu ko sa diine xam parce que yooyu yëpp du tee lay déggee te loolu yëpp du la jëriñ du la jëriñ xam naa li wax waaw du la jëriñ waaw ah, ay lire journal ay lire ay revue ay xool ay film yooyu du la tax mais war na rus sax yow war na rus parce que mosoo leen gis ku dee ñu ne jël leen journal ngeen lire mos ngeen ko par exemple jël leen ay journal ngeen jox nit ñi ñu lire pour pour que dee mos ngeen ko dégg nit day dee ba ne jëm leen jëri ji laa ko mbéy moom pour mu ñu jullee ko dafa mos a am dafa mos a am nit mbir mos naa jur ñu ne wooye leen pour mu yor pour mu tudd ko wala commencé naa jaan ba ñu war a continuer police mais loolu du am du am donc lépp lu ne ci àdduna rek mën nga ko dund waaye nag moom la yàqal sa diine moom la yàqal sa diggante ak sa borom waaw te léeg-léeg li ci gën a métti mooy. Euh, souvent karaf lay doon daal karaf karaf karaf xam nga xam ngeen xam ngeen karaf waaye waaye nañ toog ba karaf rek bu ñu wax loolu bu ñu wax loolu waaw nañ toog ah après ñu kii ko après ñu dóor ko ku doon ku wax loolu xanaa amul mbooloo mu toog heure bu julli jotee seytaane day dugg ci dënnu kenn xanaa xamoo loolu kooku loolu moom mooy mooy samp toog la yaa ngi laa toog ci gars yi xam naa lim li wax baax boo boo ko mënoon iblis dugg mooy ñëpp dañuy bëgg julli ji mais kenn mu wax ah ça va dañ aggradaa yi ba pare fi mu ne su ko waxee day mel ni day pikin ñëpp kenn du jóg xam naa leen ne yéen ñiy toog kër bu grand place xam ngeen li may wax toog kër groupe bi xam ngeen la dina am kenn koo xamante ni moom moo tey am fit ne ah waaye nañ toog kat ah après ñu leen julli suñu paree ñu def nangam sax après suñu paree ñu kii waaw non moo waxee yow moom su ko waxee gis nga ci saa ñëpp dañuy faible parce que iblis jàpp na leen iblis jàpp loolu il faut def leen ci attention soo leen toogee di ataaya di waxtaan ak di weranteeg yooyu yëpp suñ ne allahu akbar wàcc leen ko ngeen def julli man dinaa woote rek comme de julli ñi ñi may fréquenté xam na loolu julli ñi di daf jëlee noonu xam ñu may fréquenté xam nañ loolu su jëlee rek ma def waaw ba dem julli ko julli sa yaa ngi yàlla la julli woo sa jéegu jën la soo yàlla di saaf ci biir saafara man doo fekki loolu sonn ñoom du laaj la ñu ñoom ñi doo ko def te moment boobu damay wóor yi iblis moo naan la xam ne ci soxal toog fa ku la leen jàpp nag ànd ak daal man du sama ci yow du ma délivré man du ma sëriñ yooyu du ma la leer sama yoon nag billaay gars yi xam na loolu man yéen yëpp danaa wax ah jëlal sa groupe nag kii quoi yaa ngi doon di wax ne jëlal ñu wér yooyu naa ko wax moom ay yooyu ay jëlal ci ndox nga naa nag indil ko ñu naa ak yooyu waaye ay jubal julli déedéet bu ne parce que dama bëgg ndongo lu ci nekk def ko sa bopp sëñ bi du toogee julli jiwul dugal julli dugal julli su demoon jàkka yi du mën dem nga dem jàkka ja parce que xamoo nekk ci moom ku loo ko feebarul ku loo xamul naan ku loo mënul jàpp ku loo xool pour kan moo ko ngay doog di envoyé di xulul ne ko maa ngi ñëw ne wala ñu dem te jàkk yi julli dee julli wëññeekuwaat ñëw toog man gis naa ne ndongo yi ñoo xamante ni loolu laay foog ñu toog su ma nekkee koor bu wér bi jox ma dara su julli jotee dafa naan bëre jug dem jàpp di leen julli mais am na ci ñoo ne suñu toogee tuuti waxtu bi de cinq minutes ne bëri daal dem duñu wax dara parce que xam na du ma leen wax dara man ji jàkka ji woon ñëpp ñëw suñu toogee tuuti ma ne ah saa dangaa julli ah man dangaa julli jiwoon waaw ah, jaar naa ci xawul ba man laa waa bismillah loolu mooy nit ku yooyu doxul yooyu wóorul parce que ku nekk la bii li ma leen xamoo leen ko xamoo leen ko yéen li ngeen bi xaw ma ko nii loolu muy dëgg fonk leen di julli waaye di leen julli ya ca jàkka ya dafa am solo billahi dafa am ay biis ak ay yu am ci àdduna loolu rek ci mën dara te gis nga surtout nag ñu jël wér bi ngay jël wér waxoon na la ne waxoon nan la ne am yoo xamante ni kenn du jël wér du ludul dañ lay wax ne la yii la nga ne d'accord daal juróom ku ko mën a rappelé ku waaw. waaw. ak lan. doo ziyaara beneen wëli ngir tëbb. doo ziyaara beneen wëli ngir tëbb ci moom ak lan. sax di sopp Cheikh. sax di sopp Cheikh. lii buy jël wér doo xam la loolu yàkkam yàkkam yoo xam ne ba nga ne nangu naa. soo ko jëlee doo ko boo doo ko bàyyi nga ko keroog déedéet soo ko jëlee doo ko boole benn wér soo ko jëlee doo gërëm dañu wóolu ngir tëbb ci moom ñeenteel bi mooy soo ko jëlee da julli julli juróom ànd ko laabu ndox dégg di ko defee ca mbooloo ma dégg di ko def di matal rukuu yi ak sujud yi nii la ko seen bés fee waxee juróomeel bi mooy sax di bëgg Cheikh Tidiane képp ku jël wér rek wax na loolu waaw parce que loolu loolu c'est très simple loolu wax nañ ko waxtaan nañ ko taay c'est parce que Seydina Cheikh moo wax ne sa ku ku ma may wérdu yonent bi moo lay jël teg la ci luppam yi dina nàmbal moo lay mu ne nag ku mu ne ku yonent bi di nàmbal ndax war ngaa wuti weneen ween ñëpp ne déedéet mu ne loolu rek la waaw ku yonent bi yow looy wuti feneen day wuti waaw dangay soog tax li ceeb te yow boo toll di wër rek taxawal yaa yàq da nga mën ngaa sax léegi nga laal léegi nga laal benn waaye nag loolu la Cheikh nee na sama ndongo yi yonent bi moo leen di jël di leen teg ci wu luppam yu tedd yi mooy poojam yu tedd yi sallallahu alayhi wa sallam di leen nàmpal ñaari weenam yi weenu xam yàlla ak weenu sopp yàlla mu ne loolu moo tax mooy kenn jaar kon juróom yooyu mooy juróom yi nga xamante ni amul fu ñu ci wér lu dul wax nangu ba nga ne nangu naa waaye nag yow nga ne nangu naa te biñ lay may wér ñoo koy wax ne rek jaayante wu sëriñ bi jaayante woo Cheikh Tidiane jaayante woo yonent bi jaayante woo Jibril jaayante woo ak kurul yàlla yàlla nga jaayante nga jaayante yàlla daal doon solo alxuraan nee na ba mën na def fay na maa yëngu xaaral si ah képp ku rot sa loxo bi yàlla yonent bi joxe loxoom nga rocci ko mu ne xam nga ni loolu nga def sa bopp nga ko def waaye mënoo wàññi yonent bi daal waaw ah, ah. waaw donc góorgóorlu leen ci li ma leen wax yéen ñi ko wuute na ngeen leen ko wax dégg ngeen wax ji ñi ko wuute na ngeen leen ko jot ni ba ñu dégg ko ba xam ko ndax loolu mooy njëriñu yëpp waaw te tarixa tijaan bii ngeen ñun ñu nekk nii wax naa leen keroog ci seen kër baax mu Karim Diop xam leen dafa am ñetti principe de base diine joo gis am na principe ba moom laa waxtaane woon fële ci conférence boobu baax yaa principe wu l'islam tarixa tijaan bu moom mooy principe de base principe de base yi dafa am benn principe boo xamante ni moo gën a mag ci principe yi dégg nga principe bi gën a mag ci tarixa bi mooy ragal yàlla ak at taqwa base la mooy léegi nag mu am ñetti principe yoo xamante ni moo régir taalibe bi ba keroog muy dee benn bi si jëkk mooy charte bu njëkk bi bi ma bi may waxtaan mooy julli julli ca waxtu wa julli ca mbooloo ma julli ànd ak laabu rox julli matal du ko xëy ak su jóot yi la dégg nga wax dégg nga loolu mooy premier principe loolu loolu ab loolu ci jàng ko war a xam nii comme ni mu xamee ABCD parce que su la rajo looy wax sëñ bi soo génnee ñun la jël nga nga def naa ci ñeenti at ñun la waaw lan ngay frais ci la rafet ngay nakk nakkal ruus loolu nga sa bopp da nga ko war a maîtriser juróomi saaf yii da nga ko war a mokkal comme nga mokkale juróomi ponk l'islam ni nga mokkale euh, fajar ci sa tak sa ci gée da nga ko war a mokkal ba suñu la laajee dóor la jiw dafa war a xam loolu moo tax su ëllëgee koo mën a dajal di nga ko mën a dimbali di nga ko mën a yokk di nga ko mën a dégg mais di wax nii rek di wër nii loolu baaxul te liy wax lu leer nit ñi ñuy jël du jëlee digam day jël nopp mu leer un yi deux yi trois yi quatre yi loolu muy indi xam mooy premier principe bu tariqa deuxième principe bi mooy sax di bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa kër yonent bi sallallahu aha ah. Seydina Cheikh nee na bëgg yonent bi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy dund sunnaam dëgg wax yi bëgg yonent bi biir Seydina Cheikh nee na nee na mooy topp sunnaam mooy li mu wax li mu def ak li mu def ci kanamam mu accepté entériné ko soit par un oui wala boog par le silence qui ne dit mot consent soo ñëwee tey jii ñëw ba ci miir bi au lieu nga dóoree ko nii nga dóoree ko nii yeneen bi noppi dóoree miir nii sunna la soo ko defee dóor nii mu ne ah ah waaw yéen baax na sunna la moom su ñëwee dóor miir sunna la su la gisee nga dóor miir mun la bul dóor miir ak loxo nii loolu bàyyi ko sunna la soo ko deful yaa ngi def sunna yaa ngi am siyaaba yi pour bàyyi sunna dégg nga bàyyi lu yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam donc deuxième principe bu tarixa bi mooy bëgg cheikh bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bëgg yonent bi di ko gëstu di ko seet di gëstu lépp lu ci bokk ci moom bëgg naa leen lépp lu bokk ci moom koo gis mu yor chérif nga ko ormal koo gis ci mu bokk ci yonent bi nga ormal koo gis mu am cër ci yonent bi nga ormal koo gis mu bëgg yonent bi nga ormal ko lépp lu tax ci yonent bi nga nga nga nga topp di ko bëgg waaye Seydina Cheikh nee na yooyu yëpp baax na waaye bi ci gën a am solo moom mooy ngay sax di dund sunnaam wax naa ne nag lan mooy sunna yonent bi ba su ëllëgee boo leen déggee sunna ngeen xam ne lii mooy sunna yonent bi waaw bokk na nag yii ay euh, foo sunna yii ñuy def yi di ndaxee nit ñi ay sikkim ak ah, yooyu yooyu loo déedéet bëy sax am na sikkim yooyu non non non non non loolu c'est loolu c'est politique loolu c'est politique parce que yow li wax na ñu ñoo nga bëgg a sotti yooyu du loolu du baraat déedéet du sunna yooyu ay yoo sotti di sotti ci benn yeeg di sotti di lukki nit ñeeg yooyu déedéet loolu sunna déedéet du sunna yooyu sóoraale mbir bi sottul soo paree nga denc sa sotti yeneen yi sax nee na bul sotti ci mbir am na ci benn dëkk ñu dem ci jumaa ji fii billahi yàlla ma gis benn waay moo ngi yor sotti bu mat daal un mètre taxaw ci dëkku mbir bi de di waaxu di dem ak di dem ñu sotti rek di moo waxu ñu mën a ko yeneen bi nee na dëkk yeneen bi sotti fekk tubli na foofu nit ñi ba ñëpp tooy fu mu toll moo ngi sotti di tubli rek te leen day day dund suñu quoi xam nga ay ginaar ma ñu même bu dul yonent bi sax li mu tere sotti sunna sotti ci mbir rek mais boo ci ci ñi jabaram dee ci baayam dee ci maamam dee ndeyal ko sotti bu dee ñëw sax ci sotti ne ñu ngay dund sunna di dund nit ñi di kii maa leen tax nag waroo ko maa jege ba tuuli ma sa sotti yi du mën a dóore benn gàtt dëkk bi non te am na li ci gën a bon man li ma ci metti du sax la ngay jëf yow jëf ko garaawul parce que mënoo maa perturbé ma mais ni ñu koy accéléré yonent bi ak yonent bi ni mu correcté ah dégg nga yonent bi ni mu correcté ni mu amee amee savoir vivre ni mu amee civilisation nga xamante ni monde bi ñuy civilisé yëpp moo la moo la moo la civilisé yéen boo koy accéléré ay tuba yu ñaaw yoo xamante ni ah naan sunna la ay sikkim yu ñaaw yoo xamante ni ah diw ko ay caricature kii ba mu xeeñ ngeen nga ñëw taxaw naan yonent bi yonent bi yonent bi yonent bi du noonu bëri sax am na si ci bëri kon kay soo bëggee sëñ islam ci sikkim kay xam nga yow déggoo diine parce que soo taxawee sa sikkim ne nii bëy bi taxaw nga ne mais c'est mieux xam nga loolu la ñu ngir ñu diine jikko la l'islam du ab du du fort vestimentaire mais c'est un comportement qui émane du cœur. Parce que le cœur est pur, les actes sont purs. mais sol sa kii léeg-léeg nga gis ko koo xamante day sol takk kii bi sol dara yu ngand yor course bu rafet daal di wut juróom bu niin kii foofa ba ñu lay jël jiw ko ci kanam gi xam di wut di kii lipo bu baax bu rafet jiw si tuñ yi ba mu daal di jël pour yéen mi sëkk di ko diw ko mu sëkk rafet mu jël mbaxana rek mbaxana rafet teg ci kawam jël kaaram teg nga fekk bandi la bandi la bi mu toogee rek moo ñaan gars yi mais xale bu jigéen bee kër moom yiw na kee um dëkk waaye su ma waxee ne moo wax na nag du moom la vie ne fait pas le monde l'apparence est souvent une trompeuse l'islam du du ay yële yu gàtt ak ay yu gudd ay kaara ay max yu xonq ak ay ci yaanam ci ay yëppoon yu gàtt ak yooyu du diine comportement la mooy ko le vrai musulman mooy ki nga xamante ni soo am jëflanteeg moom ñaari yoon ñetti yoon soo bu dee commerçant nga wala jaaykat nga wala lijjantikat nga wala élève nga su toogee yow cinq minutes dix minutes une heure de temps benn fan ñaari fan rek daal di naw ci yow ay jikko bëgg mel ni yow fekk l'islam moo la taaral l'islam moo la taaral mooy jox benn lu mel ni sax bayre la ngay wooye ñun bayre la ngay wooye waaw nga am benn oraa bu rëy du du baraat yi non l'islam sori na loolu sori waaw sori na loolu billahi ñooñu juwaan yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xamante ni moom bokk na sax jegew ko billahi bokk sax jegew ko yàlla tere na loolu jërëjëf Ndiaye. donc il faut que ñu comprendre que ni il faut ñu comprendre que am na ci bëri dañuy nax nit ñi da ngay dañuy déglu nax nit ma man maa rek xam maa dëkkoon ak ñoom dem naa xaru ñetteel seen kilifa yu mag yi ñoom laa nekkaloon billahi laa wax ñoo xamante ni billahi quatre vingt quatre la judd quatre vingt quatre am na loolu la ci mais booy lañ journalisme gis nga du duñ taxawee di xutba suñ ventilo bi ubbee ni seen picc mi day dal seen digg ginnaaw yi daa waay ci moom si cim xam nga si cim yi si cim soo xamee ne lu ventilo bi rombee nii da ngay dégg ni muy def nii si cim day àgg ba di presque si jumbu xam ponkalum sikki moom da koy jàpp nii jàppaat ko nii mu def mu def suuf xam naa bu baax li ci ëpp politique lu dëgg billahi laa wax seen maam ren rayon ñu mer di xeex seen maam ren rayon ci di xeex ci bagage yi sa loolu du mbir mi l'islam sori na loolu waaw donc euh, loolu moo li ñuy wax soufisme man day wax tasawuf soufisme isme man dafa ko contre parce que isme ci français mooy mooy lu relatif ci excès waaw ci excès isme foo ko dégg rek excès la waaw moo tax je préfère waaw kay jërëjëf kay jërëjëf kay jërëjëf bon je préfère toujours terme yi ñu koy utiliser ci euh, ci ci quoi ci contexte linguistique ba mu ba mu wàccee par exemple tijaani bu wax tijaani ismu baaxul ismu baaxul wax laa tijaani rek waaw laa tijaani lu tijaani ismu loolu mooy loolu mooy exemple tijaan rek moo am baaxul islamisme baaxul waaw daal booy bàyyi na ànd bi ruus yi nag borom fu islam la tijaaniyatu la tasawuf tamit ci soufisme tasawuf la comme xamoo moo yow yow dictionnaire français comme xamoo tasawuf ni ñu koy waxee français mais neen tasawuf mu gën maam ñeent tasawuf le tasawuf ou bien la tasawuf boo jox maam sa affaire la tasawuf xam nga maa wax tasawuf am solo gis nga gars yi ci bëri ñoom ñëpp ñoo mel ni songu yoon tasawuf ñoom ñun ñëpp parce que islam je islam est déjà extérieur mais il n'est pas intérieur da li ma si ma islam c'est déjà extérieur mais il n'est pas intérieur or yàlla li intérieur lay gis seen islam intérieur la parce que su ñu la rek nga ne eh waaye saa waay ngoog de eh kii de saa waay bu ko jox lool eh parce que apparence am moo lay wax loolu xam nga ñoo ngi si biir dañ naan dërëm nga ni eh saa yu waay yi de parce que kuréel gu rëy nga yor di xobal ku bëri ku limit dootoo te gisul dara yooyu parce que dafa c'est déjà extérieur c'est extérieur dama dégg soo ñëwee fii daal di sol benn façon bi sol dara sol kaar ñu ne ah kii di sëriñ la même bu dee moom la daan naan sëriñ la parce que dafa am apparence su sëriñ xam nga ñu tey jii du ma suñ bëri soo jógee ci réew ma loolu daal di réew ma sol jean sol t-shirt jël suñu teg ci kawam waaw ne damay dem ci weer mais du dana mais kii kan kii kii kan la xale coob la ñu daan sëñ moo sol na jean sol moo trop la parce que xamuñu loolu ci yow xamuñu loolu ci yow parce que suñu la xoolee ñoom dañuy apparence su ab jëm wala apparence su kenn kuy dem di liggéey yore yooyu fekk jëm ji loolu xamuñu ko donc ñoom islam dafa extérieur borom bi mooy moom ne tàng tey jii soo gisee euh, ku muuru yenn façon muur yi da nga naan yii kii day tuut kii da jox sax xool waaw mais léegi ñu gis tamit pour daan dox ci ne ah kii kii kay moom saa yi waaxul kii la moom laajal rek il faut nga am dara il faut nga am dara ensuite rek ndax kenn dafa extérieur danay fànn dana daan léegi nag l'islam ñoom li manque ci l'islam mooy intériorisation l'islam loolu nag tasawuf rek moo ko mën ci jaam tasawuf kese moom rek ko mën moom moo ko mën man maa leen wax loolu moom ñoom ñoom ñëpp billahi dañoo yor seen i doom billahi laa la wax billahi laa la wax nit yi bëri jaar nañ ci suuf de ngeen wér transplantation billahi laa la wax dañuy jël wér bi di ko jëfandikoo ci pet nag seen course la ñuy yor di ko tey suñu wér de ba noppi la baat parce que xam nañ ni li ñuy dund duñ ci yàlla que c'est dans les têtes, mais c'est pas dans les cœurs. C'est dans les avis, mais c'est pas dans les cœurs. léegi il faut que dem ànd ak ñi nga xamante ni ñoom seen action du agir ci sa extérieur mais day agir ci sa intérieur. mooy mooy heure tasawuf heure dikr waaw borom dog yi borom dikkay yi borom wird yi ñoom ñoo mën loolu waaw nga daan julli nii rek doo am benn yëngatu ci yàlla parce que da ngay julli parce que da ngaa war a julli da ngaa war a julli mais ngay dem ci ñoom di leen fréquenté di tudd yàlla ànd ak ñoom di def di def ànd ak seen ñoom def seen i di ànd ñoom def seen i xadra ba mujj gi soo ñëwee nekk di kàbbar de l'islam loolu mooy tasawuf tasawuf mooy loolu. nit bu jot ngay ñëw ñu wan ne la yow dara. c'est pas pour te minimiser mais pour minimiser ton extérieur wax nañ ne la lii carcasse la yàlla li mu soxla ci yow du sa jëmm ji mooy mooy sa ruug yi mooy sa xel bi set mooy sa xol bi set def waaw kay jërëjëf mbay mooy defaru donc l'islam dañ koy comprendre xam nga yu bëri dañuy kii di julli ci jàkk yi di même tarixa bi c'est la comprendre luñ ko xamuñu ko xamuñu kii soo nee Tijaan seen papa Tijaan seen yaay Tijaan yooyu kat day xëy seen kër gis fa ay photo Maalaay ay photo suñu baaba kat ay photo yooyu ñu ne Tijaan lañ ñun mais comprendre luñ ni daa mbir doo ko xamul doo ci jëriñu mais da nga koy xam da nga koy jàng nga nga maîtriser ko dem jàngi ay principe am jàng ay jàngaleem xool ay orientation lan mooy différence lii ak lii yow doo lii ci mais loolu da nga koy xam loolu mooy tax da nga koy da ngay jëriñu kenn mënu laa déggal du góor jigéen moom ndaw billahi wallahi wallahi kenn mënu laa déggal day dégg par force parce que li ngay def xam nga ko ki ngay jëmlan jël xam nga ko yow sa bopp xam nga sa bopp loolu la premier principe bàyyi xam wax naa ne leen mooy lan hmm? mooy julli principe de base bu mag bi rek mooy ragal yàlla waxoon naa leen waaye trois principes yi nga xamante ni ñoom ñoo la topp premier bi mooy julli ci wa julli ca wa di ko defee ca mbooloo ma ànd ak laal ndox di ko def ak wax yu sax yu mat ñaareelu principe mooy bëgg Seydina Muhammad parce que bëgg yonent bi mooy tax nga nekk nit mais loolu damay xool da waxuma waxuma la topp ko ni bëgg yonent bi bëgg yonent bi mais mooy tax nga topp ko mbir soo ko bëggee da nga jox nit soo ko bëggee jox ko pour dégg sax muy dem nga dem ko dem ko léeg-léeg nga def ànd sax ne dina romb laa sàngam nga dem toog ko parce que da nga koo bëgg koo bëgg da nga ko toog inna al muhibba li man yuhibbu muti'un nit ki ki nga bëgg da koy woo di ko lijjanti di ko topp di ko topp doon di lijjanti léppam léppam intérêt am date de naissance am date de nangam lu nekk ci moom day intérêt sa njëriñ njëkk léppam ndax bëgg na ndax kontaan na ndax mer na ndax nangam ndax fàtte na ko woon suy daaw xam doo ko bëggee tamit noonu nga koy lijjantee yeneen bi ne ku ko lijjanti topp maa ngi ko wax koo ko lijjanti topp parce que di nga gis moom ay valeur ak ay vertu ak personnalité boo xamante ni da ngay xam ne ni kii ku ñu war a topp la nga topp ñetteelu principe bi mooy bàyyi di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te lii tijaan ko war a xam te ko war xam ci tijaan ko war xam mbir da doon nekk da koy xam da koy xam ñetteelu principe ba xam moom mooy bari looy julli ci yonent bi amul lim sooy daan salaat parce que moo gën parce que yonent bi moom la gën a bëgg salaat wala nabi maa ko wax waaw boo waaw Seydina Cheikh radiyallahu anhu bi ko yonent bi joxe salaatu Faatiha sikkar na ko ay jamono ba ci yàgg mu gis benn salaatu ala nabi boo xamante ni day wecc téeméeri junni dalaa yoonu xayraat bu imaamu Jasuli téeméeri junni cent mille de dalaa yoonu xayraat dalaa yoonu xayraat wérdikat yi sikkarkat yi ñoom ñëpp xam nañ ko am ñoo xamante ni duñ def dara seen àdduna lu ñu jàng dalaa yoonu xayraat te cër yu rëy lañu am ci yàlla dalaa yoonu xayraat kay ñu jàng waaw damay bañ a damay bañ a doon waaye bëri na ñoo xamante ni njëriñ yaa ngi yaakaar ni dañoo xam lu nekk mën lu nekk njëriñ yi jiw ñu laajaat lu nekk te fekk sikkal ñu daa wér du ñu daa fépp ñu lu dul jàng daraayu xelal waaw ay salaatu ala nabi rek la nag allahumma salli allahumma salli allahumma salli xelal ba mu jeex daal daraayu xelal. Cheikh Diagne gis ne am na benn salaatu ala nabi ku ko def am téeméeri junni daraayu xelal cent mille dara yu xeeram muy allahuma salli ala sayyidina muhammadin salaatan taadilu jamia salawaati ahli mahabbatika wa sallim alayhi wa ala alihi salaama yaadilu salaamahu saaga xam ngeen ay naaj ngeen ay naaj ngeen vous êtes vacciné mais am na ci mbooloo def naa ko waxtaan ca daal ñëpp dëgg naa ma ji ma jox ñaar téeméer naan ma bindal ma ko yooyu fan la yéen kon naa dooleel vous l'avez rien compris yéen parce que ils n'ont pas écouté ils entendaient mais ils n'écoutaient pas ba ba ba ba ba gis na Cheikh Cissé saafara bi bi ak doole ji mu am ak li mu xam ci dara leen xeex mu naan ni ah waa jaa ngi kii daal lu wër nekk daa ngi commencé di def salaatu bii alhamdulilah tey alhamdulilah ñu tax ñu jël seen jamono salaatu leen wax ko seen mari waa daal di salaatu nekk te nekk nga nekk ci ba jaar yoon bi feeñ ko ne ko dellu ca salaatu delul delul ci trente passé su la bàyyi ngay bàyyi trente passé yow xanaa xamoo trente passé jërëjëf Ndoye waaw jërëjëf xanaa xamoo trente passé xanaa xamoo trente passé ci la yéen bi nag ñëw naan ko cheikh trente passé muy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 téeméeri junni nit ñu nekk téeméeri junni xeet téeméeri junni xeet yooyu mu am téeméeri junni tur bi déem téeméeri junni tur bi tur bi mooy comme borom la séeréer téeméeri junni tur bi yooyu mu am téeméeri junni góor téeméeri junni góor yooyu am kenn ku ci nekk am téeméeri junni làmmiñ kenn ku ci nekk ci ñoom di junni yonent bi téeméeri junni yoon salaatu ala nabi yoo xamante ne bokkul mu ne ko benn salaatu moo doy lool yonent bi ko xamal li nga yor moo tax keroog bi ma demee waxtaan bi ba noppi ci benn mbooloo gars yi ñëw naan ma bindal ma salaat bi bi ma leen yéen mu ne mais rien compris allahumma salli nga naan jàng leen salaat saa nga naan ñu jox jox ma salaat bi yonent bi wax jeex ne ko dëgg salaat saa ya yow ma naan mais euh, jàngal na salaat wala bi nii bii cheikh jàppoon ba yonent bi ne ko dellu salaat saa yow li ñu war a def mooy jàppal sa kurus si keroog daa salaat saa yi xam nga ñooñu ils sont ils sont pas vaccinés dañuy dund lay xam mais comprendre ko compréhension dafa am solo ci li ñuy dund ba lu ci dëgg nga xam li ñu fan lay daaroo ñu ngi dund dund ni ñi rek di étudiant bi wëri wëri jëndal boppam yooyu déedéet du leen xam loolu jaay da ngay xam li nga nekk yàlla ci yàlla dimbale ma ko kon ñetti principe bu kay xabaa bokk principe de base bu mag bi mooy naan ragal yàlla taqwa ñetti principe yi beneen bu njëkk bi mooy lan julli julli nag su ma ko waxee bi mooy julli ca waxtu wa julli ca mbooloo ma julli ànd ak laabu ndox julli maanaam lu ko waxee sax si julli loolu mooy julli ñaareel bi mooy lan bëgg Seydina Muhammad bëgg Seydina Muhammad mooy bëgg yonent bi bëgg lépp lu bokk ci moom waaye Seydina Cheikh nee na bëgg yonent bi ci gën a am solo mooy lan boo defoon léegi expérience bi ci xam dara soo génnoon léegi seen ko def di naan tarixa bi soo laajee dafa lay prévu tarixa danaa la xawlu sax prévu te ah danaa la prévu ba xam nga bésu am njëriñ xam sax juróomi charte tarixa bi yi nga xamante ni balaa da nga koy dégg xam nga loolu njëriñ la tax na la ko lu loolu da nga koy wax ba mu dégg ko ki ngay jaayanteel day joxe loo xam nga joxe sa loxo nangu noonu la ñuy jëlee wér parce que moment boobu noonu am na yuy jóge ci moom di ñëw ci yow ah bon ah, ah oui day def li ñuy wax ijtihad il fait un effort spirituel sëriñ bi un effort spirituel pour mën laa pour mën dégager def li ñuy wax euh, euh, euh, def li ñuy wax tëblu manat bi waaw dafa am benn effort spirituel muy def moom du la wax de mais bi mu lay moom koy def pour mën a jël li nekk ci moom mën koo sot ci yow loolu moo tax soo jëlee bëgg am ci yàlla léegi ci soolu mbiru mbir fan yooyu doo nelaw doo jël gàtt ya ngay nekk su jigéen ñi kii ngay fii coupé di commencé supprimer seen numéro téléphone parce que moment boobu noonu am na lu sëriñ bi tibb jox la ko te noonu lay demee du sëriñ bi joxe moo ko sëriñ bi day àgg ba sëriñ ne génn leen sama di génn leen sama jaam moo tax tarixa bi mu mu xiir la ci jaamu yàlla par force donc mënu ci dara semaine boobu kay weer woowu kay ñeent yi moom moo kenn mënu laa antan kenn léegi nag soo bëggee mucc nag pour boobu bu ko wàcc defal li gars yi wax maintien rek si rythme bi su ko ko wàcc yàqu nga de <sighs> donc yooyu bi war koo xam war koo waaw. ah. waaw. waaw. c'est-à-dire. waaw. waaw xam nga kooku dafa am wuute. dafa am wuute. Euh, sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane. radiyallahu anhu nee nañu su daan joxe. nee nañu li ci ëpp ñi muy may la daan nekk ci ginnaaw. mu seet ci jigéen nga jaayante kenn kenn peut-être ay doomam wala ay sëtam wala ay ñoom ngay jox la moom mu may la dégg nga waaw ah, noonu noonu la daan demee noonu la daan bu dee ñoo xamante ni daan nga xamante ni bu jëlee nag ñooñu doo doo doo mu aar mooy wér mu dagaan la ah déedéet mën naa seet kenn ci man mii am na ci ñu bëri damay woo sama rakk yi ñoom ñoo lay loxo ñoom ñoo lay loxo man du ma loxo ma ñaan ñoom ñoo lay ñoom ngay jaayanteel dégg nga ah, waaw loxo góor jaajëf donc yooyu c'est des choses très importantes dégg nga souvent dégg nga noonu waaw mën nga mën waaw mais jarul jarul polémique daal waaw jarul polémique parce que xam nga léeg-léeg nga gis gars yi am na ci dingakat yu soxla yoo xamante ni dañuy ñëw sax fekk ci sëñ bi muy may wérd jox joxal joxalanteeg ka muy joxalanteeg jox ko loxo nga génn naan sëñ diw de jox loxo jigéen di wër di yàq dara fekk kooku sënën na wala doomam bu jigéen la ba yël wérd hmm. yow yàqu parce que yaa ngi wër di lay di lay poson rek naan di gis nañ ko day joxe alxames sëriñ bu bon la sëriñ bi di jaaxal la sëriñ bi nangam nangam di ko yàqal fekk ba muy jox sëriñ la ah sëriñ la wala doomam la ñu mu jur boo xamante ni boo mën a jox loo xam ne mën na def ak leneen moom te benn bàkkaar ba mu ci fekk donc yooyu jarul polémique bi yow ñooñu di ko joxe ñëpp xam nañ pare tamit waaw ah, kenn du ci def erreur bu toll noonu di di ko juumee kon. Euh, li ma leen wax rek ngeen bàyyi ko xel bu baax mbir doo ci bëggee njëriñu ah da nga koy maîtriser da nga koy mooy tax eh, fa tabarakallahu nga mën cee am nga am waxoon naa leen ceebam ne leen wu yéeme la weer wu doy waar la ndax eh, sunu eh, bi mu amee sept hmm. yéen ñëpp xam ngeen ci la ci la ci la moo ko dee alquran yooyu wóor kenn wóor ci risque bi mu amee seen ans lu xew ci moom ay ñaari wéy moo mu am vingt et un di di mufti mu am trente six mu am quarante six ans yonent bi feeñ ko jox ko tarixa bi mu am soixante trois ans daal di am fatxu fatxu al akbar ci la ko amee ci la nekkee xaatimul awliyaa yi comme yonent bi nekkee xaatimul ambiyaa yi à l'âge de soixante trois ans ah mu am quatre vingt ans génn am kenn wax quatre vingt ans quatre vingt ans la ñuy wax Aliou Ndiaye léeg-léeg nga dégg ministre yi sax ñu koy wax les décédés à l'âge de quatre vingt ans ma ne ah mu jël ministre dafa ci dafa war a yeewu ci biir bàmmeelam de waaw donc lii muy général généalogie bu bu Sidna Cheikh ci wàllu historique waaw ah nga xamante ni ñii la dundam maa ba tënkal ci juróom-ñaari juróom-ñaari lim la rek sept lim la soo ko xamee jeex na fu la neex mën nga waxtaane tarixa bi ku la neex mën nga ko xamal Cheikh loolu neex parce que li nekk ci diggante yi xam nga ko sept ans la moom la alquran waaw seize ans par an la jaayam baax vingt et un ans mu ko xam-xam ñëpp nekk agrégé nekk agrégé wala nekkul agrégé ci benn matière matière yëpp agrégé agrégé la fi nekk à l'âge de vingt et un ans waaw trente six ans mu dem màgg ci mu garab ndax boobu mooy songu yoon saxu ci wër góor yàlla yi mu am quarante six ans tari ko biir ci la ko leen di may yoon ne ko ku la ko laaj may ko mu am soixante trois ans yéen nit ñi ko joxoon wér ne ko liggéey ko ba nga àgg sama xaama ba quarante six ans quarante soixante trois ans ci la amee ma xaama boobu nekk ca nekk ca nekk ca ba am quatre-vingts ans ak dem nii la te mbir da koy xam am na ñu bëri ci jël ñu mbir ay quinze ans soo leen laajoo kuy cheikh ñu naan la ah cheikh ah cheikh Tidiane Sy am cheikh Tidiane Sy Tidiane Sy ba papam suñu baax nga ban ci turu jiwu cheikh maam laaj maay ban ci turu cheikh <laughs> gis nga biiru sax si Omar Goudi on a épargné bi si Omar Goudi nga daan jiw dem yow xam nga lool. kuy jeex nga naan xanaa mi nekk fii xaw ma fan. loolu ku wax loolu. wala chef juddoo nga naan xaw ma moo ngi tuddee ba ci mara balaa rek xaw ma kuy jiw di wax yooyu. jiw kii daan ko def jiw du ko ëpp. suñu laajee ku juddoo wala du ko jiw neel Algérie doole ko. mun na fàtte aw jëriñ nga ne ko ay maali. mu laajte def nga ne ko mille sept cent trente sept. muy bëgg àggale bi bëgg laajalee nga ne ko jox ma ñaar téeméer par ma àggale. waaw dana jox. nga jàng ko. mais c'est ça. fan nga ko denc bul réfléchir ne moom maaw fan ci maaw feeñ. wala xaar boo jox ba. tubaab mooy feeñ. jiw dafa am solo dafa am solo mbir sa kilifa dañ koy xam mbir ma nga nekk dañ koy xam maîtriser ko loolu mooy si jëriñ yàlla yàlla dimbal ndax euh, Seydina Cheikh radiallahu taala anhu dafa am benn liggéey bu am solo boo xamante ni moom la doon def ci àdduna xam nga duñ la laajee baax dana dana waaw par exemple envergure nit yàlla kenn mënu ko xamee ci moom parce que nit nit rek la sëñ bi Cheikh Abrahima la dund la dund la dund sama maam sax ko ma laaj moom jigéen am na cent sept ans alaay ma borom mag am na cent onze ans Mamadou Lo ko mag am na cent dix-sept ans ñoom ñoo gën a gudd fan bi maanaam ah. kon envergure nit kenn mënu koo natt ci dundam non réalisation nga koy nattee réalisation nag bi ci gën a am solo mooy doomu aadama yi loolu la def ci nit ñi foofu la ñuy xam ni nit ku baax mais du moom lu mu def moom li mu def moom la moom la bàyyi jiw naaw la fi yëpp génn na ci géej génn na ci dox na ci kii bee ci kaw rongeer war na see naaw yooyu moom la concerné il avait été contraint à faire ça bu dee wuyu biir la bu dee wuyu la laa wax bu dee nag ab biir bu mel ni man voilà am boole moom c'est un jeu pour lui mais bu dee wuyu la dafa dañ ko contraindre wuyu boo gisee mu def kéemaan rek dafa gës waaw. waaye maa ngi leen di góor gu wële bu def kiimaan ngir jomal nit ñi moom mel ni jigéen góor gu war a julli jiite mbooloo mi ñun la imaam kaay julli nga ne déedéet damaa gis sama règle samay règle mu ne wële bi def kiimaan mu ne noonu la rek kaay julli kaay kaay jiite julli nga ne ah déedéet damaa indisposé fi ne mënuma julli defe naa ñetti fan xam nga loolu doy la te moom ay bu ndiir ne moo ngi mel ni nga tooloo tey moo ñu góor leer bi nekkoon doon leen leeral dem lu mel ni kuura gis kenn gisul a gisoo kenn mu ne ngay profité ne xaaral ma changé sama ji ma soloon daal di sumi sa mbubb sumi sa sous-vêtement sumi sa tubéy day ne dugg di profité ngir sol beneen tubéy bi ngay changé courant ba ñëw sa morom góor seen bët yi tegu sa kanam gàcce googu ngay am muy wulin bi def karaama noonu la nekk moom wóor yow karaama du affaire bi saa yi ay biir dara ah mais loolu yomb na loolu bu dee dañ ko ah bëgg a wala kenn kuy laal affaire bi ah jam boppam ak ah di kii du kii baax affaire bi kii baax du mbir mi mbir mi istiqaama la mooy di julli sax di woor sax di am yàlla ba dee loolu muy wëluñu karaama mooy sax ci jaamu yàlla la dee loolu la mais ñun ñëpp ay góor gis ñu def loole il est contraire su ko defoon aab na tuuti mu def ko te su ko defee borom bi dina xam ni wàññeeku na moom parce que wëluñu def karaama dañuy topp seen yaay def yi xam nga loolu. li ngay jaamu yàlla mm-hmm. danga koy defal ci benn balance tegal ko soo defee kiimaan soo bëggee def kiimaan te loolu nga doon jaamu yàlla la ñuy tibb laal ci kiimaan sa koo kañ wàññi nan la sa sa balance mm-hmm. sa morom wóor yi nga yi nga yi nga yi nga yi nga rawoon yëpp ñoom ñëpp raw nan la xaw yaa leen di raw nag ci mbéy mi pour pour leen di Sénégal ni tey jii soo toogoon ba jàng rek defal nga par exemple lu neex lan moo neex nga nii ba jàpp ne waaw kay suñ kooku kooku ni biñ toog nii soo ko daal di waaye ndax yow sax sama xelam ci kooku bi rek la nekk kooku bi daal di jóge bee mu nekk daal di waaxam plan ah kooku bi dagguñu ko ñu dafa jàpp ci kooku bi xoolalee ko boppam ma jël ci ndox mi naan daal di am barkee lu weer waa léegi loolu lañ def léegi xam nga li ngeen jigéen mooy Mbour Mbaye Fall Ndiaye dem ni lim war naa seet dem ni toog na pour xuba billahi dañoo toog di waxtaan billahi kooku bi la xool rek nan mu naan ko ndox moom rek kooku bi ñëw fekk ci ko muy mu ne nañ indi jaar bi pour dagg ko kooku bi daj ci boppam jënd ndox mi waaw léegi nag su ko defee nag ñoom naan nag ñooy xool naan kooku de kooku bi ñu ñëw bi kaar yow yaa xool ñoom ñooy xool yooyu kooku yow ci kër mag ñu bëri air la muy air bu wees bi fanweer bi waaw ñu ñu xorom ko nag booy booy booy bi booy seen xëy yóbbu ko garage ca ca ca ñooñu sax ci huile yi yóbbu ko foofu latir taal ko koy te boori Ngoundiane ak boori Diagne Ndiaye daaraay aagu ci gars yi gars yi coow ñun nekk fii mbë ah Sénégal xam nga yooyu moo leen di kii su ko defee nit ñi di <laughs> di ñëw rek di toog rek di déglu di ñëw rek di indi nan ah ah sëñ bi dafa ma ñaan ah sëñ bi yow kat ah kii wala yu la de kii ba fekk xoola du daa fekkul daa mbir lee ñu tus ñoom góor yàlla yi xam na ne loolu da yooyee ba yu loolu daa ah sëñ bi sax dana jënd ak yàlla yàlla ñu jënd jënd yàlla moo naan kii moo doyee jugul dem jënd ñu waxtoom bi muy ne di wax ak ay kooku ak yooyu ku la wax waxi kooku bu la waxoon ko yow ñu wax la jaamu yàlla nga naan ko nit dafa day yeewu waaw fi ne loolu mooy cëram dafa def lii réalisation bi gën a jëm ci àdduna moom la def mooy réalisation doomu aadama te ku kii wëliyu mu mën la jël jëflanteeg ñoom ñi ci def ñëpp peut être da ngaa ñëw laaw dem na yoon waaye ñi mu jël defal leen boppam ba ñu am bàq pour pour xam nga ni kii soxla woon nit ñi waxul waxuloo ak nit ñi déggoo ngeen. fitna Cheikh soo demee ci doomu aadama yi mu defar ci àdduna kenn mënu koo lim kenn mënu koo lim imagine leen rek imagine leen rek le contraire war a am par exemple ci réew mi mel ni Sénégal l'islam dina ñàkk membre mënuñu wàññi wàññi yàlla dara waaye système bi moom dinañ ko yëngal yàlla mënuñ koo wàññi dara waaye système bi dina yëngatu bu baax système bu tudd yàlla système bu julli ci yonent bi dina yëngatu bu baax imaginez le contraire amoon fii ci réew mi amoon ci àdduna bi ñaata junni nit ñaata million yi nit ñooy toog su àjjuma jotee ñuy wax laa ilaaha illallah loolu nag sax mooy indi li ma bëgg a wax gis nit ñooñu dafa am benn mission boo xamante ni moom la seen nañ cheikh réussir ci àdduna mooy lan àdduna bi amul benn minute bu soirée amul amul bu soirée amul kon soo soo ma weddee sax ma wax la ne la am na benn dëkk boo xamante ni ñoom du ñu wàcc mooy lan ah Vegas sa waay ce qui se passe à ñoom loolu la ñuy wax loolu mooy seen seen devise du mooy ñëwal def war a def du génn billahi du dëkk du génn ne fi du génn fii ci àdduna waaye yow yaa dina génn ce qui se passe à Vegas reste loolu la ñuy wax man leen déedéet da ngeen a juum da ngeen du noonu de yow ma xew lépp dina feeñ yow ma tuub la asarair ah. secret yëpp ay feeñ yooyu nga laaloon Las Vegas ak biir saa yooyu yëpp ay génn un par un yàlla def ko ay vidéo vidéo projecteur yu <laughs> Las Vegas euh, kenn mënta def la différence entre le jour et la nuit parce que moo ngi tàkk bi ñu minute minute bu jot am na kuy fo minute bu jot am na kuy naan minute bu jot am na kuy njaaroo minute bu jot am na kuy jouer poker minute bu jot casino yaa ngay dox minute bu jot jigéen ñaa ngay jaay seen bopp su ñuy wàccee rek ñeneen ñëw dañ koy def ay coup ay ay ay ay kaar lañ koy def bu kaaru guddee kaaru kaaru guddee kaaru amul benn minute boo xamante ni indi bi amul benn boo xamante ni lu dul damaa ngay dox digg bu baax la ko la mais ban relation la wax ji wax la fayda arab fi Cheikh Ahmed Tijani parce que lii c'est de l'impureté c'est des péchés ay bàkkaar la ay mbon la ay yiwuñ la war naa laaj ban relation la wax seen Cheikh waru ko laaj mais waru ko laaj relation bi mooy gis nga ñoom Iblis waa Iblis yitte bi ñu def ba fexe ba monde bi du am benn seconde bu yóbbu lu dul am ko dina am li jëm dina loolu ba mu am léegi sax Sénégal daanaka def ko waaw ci góor yi dugg nii ba guddi mokk ñu ne léegi dañuy yokk def def ay ay matinée ñu def matinée ba jàgg daal ne mbir mi pour réew mi yàqu pour àdduna yàqu il faut jigéen ñi yàqu ñu def mercredi lan mercredi lan la waaye ñemee nañ ko lii gis naa it parce que dafa daan doxantu waaw lii gis naa it mooy jigéen du fay dafa daan dem di di doxantu di leen xool xam nga man ban question laa la posé waaye jigéen ñu bëri ñii fan lañ jógee yan kër lañ jógee ay trente jigéen ay am nañ naa sax waaw mais man damaa leen ji dama leen waaw man du sama question du. baal baal caaxaan di def mais yéen kër la ñu génnee donc c'était ma question dégg nga àjjuma bi gën a sell ci àdduna ñu ne lan soirée sénégalaise bisu àjjuma samedi samedi dimanche ah. biir côté ñoom seen boor ñooñu ñooy moom. jeudi soirée biar. mooy mën la. déedéet beñaat. waaw beñaat bi moo gën a am. mooy bi am fii ci doo ko xaw. waaw ci biir bii de waaw. ñu ne tuum rek. ñu ne rek ay tubaab la ñu ñëwee. ñoo bon de. beñaat tekki na. ndeysaan ah demal rek pour pour ñu bàyyi sax suñu dëkk yi. pour ñu bàyyi sax kii looy sangoo demal lépp nga fa. ndeysaan. xamuñu ne yow maraake yàlla lay bokk. <laughs> maraake yi foofu na ko gën ñoom ñaar beneen teg lépp mu ne tàng ne fan ñëpp gis ko léegi nag gis nga loolu bi yéen bi gisoo loolu suuf suuf seen ne Cheikh la woo ne ko ay fexe ba amul benn seconde wala benn minute boo xamante ni am foofu daan jàpp ma koy fexe ba àdduna bi bu benn minute am lu dul ñoo ngi jàng salaatu fàtte wala ñu wax laa ilaaha illallaah wala ñu wax astaghfirullah wa kam lahu min nasri wa in lam yakun Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo xëy ci soor yi nekk yoon ak fitna yi ak xam-xam yi toog ba jàpp ne ko ne ko ne ko muñal muñal muñal bis dina ñëw su ñëwee nangam mooy am ak sàngam ak sàngam yàlla yonent bi ne yàlla waaw loolu lu mu ne ko idaa jaa nasrullahi والمسح وليس الناس يدخلون في دين الله أفواجا سورة له محرم فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يا الذين مسته البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه فلا الله قال إن نصر الله قريب وإذا ذكرت الناس وهو yàlla waxoo ci in ala inna nasra allahi xayr yàlla wax ko ci in inna fatahna laka fathan mubinan ba def wa yansuraka allahu lan nasran aziizan yàlla wax ko ci ida jaa nasrullahi mu ne nasru boobu yàlla moom la jël teg ko ci loxo yeneen bi waaye yeneen bi da ko jël teg ko ci loxo Cheikh Ahmed Tidiane mu am une victoire éclatante ci lépp luy foofu lépp luy jaaxal ci àdduna moom la suñu tubaab bi wax heure bu la Vegas di ndox fekk na maanaam wuyu boobu daal lekk na heure bu la Vegas di tànni seen bokeer di ñëw ci seen casino wuyu fa yaa ngi jolli affaire juma yaa ngi jolli France Badara yaa ngi jolli laay laay la yaa ngi jolli astafurla yaa ngi jolli yamala dara gën yaa ngi jolli seen bi yaa ngi jolli xel bu baax yaa ngi jolli xel bu bon yaa ngi jolli mbooloo bu ñu ko baaxee boo xam ne yaa ngi yaa ngi jolli yaa ngi utul xataa yi yaa ngi jolli donc tariqa bi amul benn bu ñu bon suuf lu dul am na benn taal bi cheikh bu nekk ci benn toogaay. mu ne Cheikh Ahmed Tidiane yi kenn ku ne la neex suba day xeeñ laataa sax wilaayam di feeñ laataa ko nit ñee am laataa ay mbirum di feeñ laataa moo di kaw ci mu ne bi mu nekkee mu ndaw a ndaw a ndaw ci la commencé yónneel àdduna góor ñi xam ni jiwu seen morom jigéen ñi xam ni jiwu seen nappandoo ñoom ñëpp ñu xam ne li nekk ci ñoom xale boobu bi nekkul ci ñoom mag ñi nga xamante ni seen kii ñaari seen dëkk la. kër maa yëngu ko faa yëngu Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu mu ne aaya boo xamante ni gars yi dañoo wax ni kenn mënu koo firi kenn mënu ko dégg kenn xamul lan la ci yàlla nangu kenn xamul lan la ci yonent bi nangu kenn xamul zaahir bi kenn xamul baatin bi kenn xamul baatin baatin bi kenn xamul jël ya kenn xamul may ya kenn xamul leer ya ca nekk suñ ko laajee jamono kenn mënu ko tontu day naan yóbbu leen ko ca ka ñëw Ahmad At-Tijaani moom si bu ko joxee da ngay tontu mel ni kuy tay albaade waay wala dem xadim مطلقا حديث خالد معناه بينه حتى بدا سناه mu ne ñaata xadis ñaata xadis la ñëpp waxe xadis yi nañ ko taxaare parce que kenn comprendre ko ci àdduna mu ne kenn mënu koo expliquer kenn mënu koo leeral kenn mënu koo firi lu dul Seydina Cheikh ba mu ñëwee ci àdduna bañ indee xadis yooyu mu ne Seydina Cheikh daf ko firi même kuy jàng Fatiha bañ ne kii kat li muy wax da ngay xoolee ci law al mahfuz du xoolee tontu Serigne Cheikh mooy benn wàllu yi nga xamante ni mënut a tontu ci xelam mënut a tontu ci biir mënut a wax ne dama dugg ba tontu la waaye loo ko laaj fekk na yàlla def na tontu ba dara ak jafewul. am na benn mbir moo xamante ni moo tee nelaw góor yàlla yi moo tee lekk góor yàlla yi moo tee am yaram góor yàlla yi ñu ne loolu mooy lan ñu ne mooy ismullahi al a'zam le nom de Dieu suprême le nom suprême de Dieu tur bi nga xamante ni mooy yi tur pour moom ñu ñëw mooy Ibrahima Aadama mu ne Ibrahima Aadama ndax fekk na sax mooy déglu Cheikh Ahmad Tijaan waaye. dégg nga dégg am na loo xamante ni wëli yi ñoo koy def waaye loolu ñoo ko demee Cheikh Ahmad Tijaan loolu mooy lan ku mel ni sunu noonu Cheikh El Hadj Omar Fouti radiyallahu taala anhu wëli ma bi arafillah boobu bi al mujahid akbar Cheikh Omar radiyallahu anhu tey jii su ñëwoon fii léegi bokk ci laaj bi toog ñu koy daayira mu bëgg dem Mali day jël benn tànkam teg ko àgg Mali mu ne loolu loolu moom ko doonee Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu wa kam yugaahu <laughs> ba tey Omar Omar bala ngaa dem koo jeexagul ndax da ngaa wax ni Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu doon def nga xamante ni bii nii suñu xoolee bii Sénégal gii taxaw fii ci kër Cheikh gii bëgg a dem Mali léegi benn tànk lañ jël teg ko daal di àgg mu ne loolu Seydina Cheikh Al Hadj Mamadou Fouti moom bu jëlee lu muy ndoroo ci Seydina Cheikh ko nee na Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu amul benn jamono bu mu mën a génn ci di ndox lu dul lu ko romb ci kaw wala xaj wala nekk wala bëy lu dul moo koy wax naan ko chérir chérir chérir di ko gaar yooyu wa tamliha basri min al isaa allatiha musafil al isaa وتملها كالصمخ من الإشارة خلتها مستقبل الإشارة radiyallahu taala anhu laataa sax wilaayam di feeñ laataa jërum di feeñ ci la am gëstu soo ñëwee lu mu la wax du dañ soo ñëwee lu mu la wax kenn mënu koo dindi soo ñëwee mu wax la sa démb wax la sa tey wax la li ñu ñëw ci yow wax la lu yàlla defal wax la lu yàlla di xañ sooy dexe yàlla xamal na ko sooy dexee di yàlla xamal na ko sooy njëgi yéen bi yàlla xamal na ko sooy du njëgi yéen bi yàlla xamal na ko te nee na booy moom nekk lu ndaw waaye nag nee na sëñ na Cheikh yi ñii ci mbiram mooy lu muy gën a dund maqaamam ci la wilaaya bi gën a ci jamono. wa kam yaa ko sayyi min karaama adat ala rifatihi alaama. dégg nga man nee na waaw nee na ñun bu ñu jëlee di jéem a wàññi di jéem a calculer di jéem a bëri li nga xam moom la Cheikh Ahmed Tidiane def ci ay kaaba mu ne loolu benn exercice la boo xam ne duñ ci réussir ba ñu ne mu ne parce que benn taw bi Cheikh karaama karaama boobu dañ koy jël def ko ci comme Cheikh Ahmed Tidiane kon kon karaama Cheikh Tidiane mu ne kenn mënu ko def ci suuf ndax bu la ñeenee mu tudd bu la nekk ak tudd wëñ yi tudd aali bi la bi laay tudd naqtaay bi nga xam xaaj Mamadou Koudi suñu la wax aaj Maalik moom la pour ñu xam naa ci seen karaama suñu la wax aaj Abdoulaye Niass aaj Ahmed Ba aaj Mouhamed Ndieguène dañ la may dara mënu tuddal mën nga lim ay junni junni junni ci réew mi di lim ay junni junni ci Mali di lim ay junni junni ci Tchad Nigéria Soudan pour Guinée Faso Maodo ba Soxali ba ba ba ba Érythrée réew yooyu yëpp ci Afrique ñun ñëpp am na ay junni yu bëri yu ci waan ci demande yooyu Cheikh Tidiane moom waaye suñu génnee nga dem fii ci ci Moyen-Orient dem ci Proche-Orient réew moo fa dem ay junni nga fa ay taalibe Cheikh lañ lu dem ci ci demande Cheikh bi moom nga dem Asie noonu la mel nga dem. ay Europe noonu la mel nga dem Amérique noonu la mel mu ne comme Cheikh Ahmed Tidiane kenn mën na nekk ay kaamam ndax woon taalibe bu dem kaama kaama boobu day dem ci de Cheikh ndax xoolal Ousmane ci nit yi wala boo amee problème ñu woo ñu sëriñ bi bu ñu wuyu sa taalibe sëriñ de Cheikh wuyu wuyu wuyu sëriñ bi dana ko waral وكم تصروا من الولي في العالم الأمي والسفلي nee na suñu ñu ñaata soppal ñu moom la am jaaxal moo rëb yi ak aalimu mu ne billaahi soo demee ca kaw xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee ci suuf xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee biir géej xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee ci diir yi xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee ci ci animaux sauvages yi xam nañ ko Cheikh Tidiane soo demee ci animaux domestiques yi xam nañ Cheikh Tidiane animaux yu ñam yi xam nañ Cheikh Tidiane animaux yu tuuti ba ci fel ñoom ñëpp koo ci ne Cheikh Tidiane mu ne la Serigne Fall.

maanaam li tax waxtaan bi ñu ne maa ngi yow yow da ngay déglu man da ngay déglu te waaye képp du déglu bii kat ndax soo ma dégloo da ngay bëgg a kontaan ci li may wax nga ne kontaan te bu baax ndax li nga wax dafa am solo nee na sëñ bi Cheikh li mu def ci àdduna kenn mënut koo natt wëli yu bi gën a suufee te gën a ñàkk daaja jëmmam day nekk cent dix jëmm sëñ bi Cheikh jëmmam trois cent soixante jëmm la daanam trois cent soixante la loolu moo tax bi mu amee maqaama bi à l'âge de soixante trois ans am na yoo xam ne dañu leen di jox ne amoon programme xam ñëpp ñu ne pourquoi parce que maqaama xam ñi kenn ko gën a pourquoi arafa arafa mais day buy day war ñi demoon ca Makka xam na luy arafa xam na luy arafa arafa rek la ñuy joxe maqaama xam ñi yow seen de chef boobu demul gars yi ñu ne yéen bu dee ñaaw da ngeen a xamul soo leen xamul ci doxu ñaar di ngeen xam ni cheikh am na lu ëpp ñetti téeméeri jëmm yoo xamante ni biñ leen Dakar wax biñ leen Bafida di wax biñ leen Kon biñ leen Nigéria biñ leen beneen soo gisee kii mooy le chef de chef ñu la kii la chef de chef de moom laa ko borom naa la aaya kii la chef de chef laa nekk ci yow léegi kii la chef de chef moo war a dugg ci biir kii kii la chef de chef laa am ci biir avion bi kii la chef de chef laa génn kii la chef de chef laa dugg kii la waaw kay boo waa lu ëpp nit ci téeméeri jëmm benn jëmm ci jëmm yooyu moom lay war mu daan dem ca Arafa jël maqaama boobu lay war bu waxee ni déggal déggal déggal suñu wax na xaj abdoulaye démb wax na ko ca mbooloo ma li am solo mooy nga nekk taay lu cheikh ndax sëñ na cheikh tane muridiya allahu akbar yàlla ñu ko waxal ñun yow sama taalibe yow sama taalibe donc wax ju gaaw la loolu daal di mu wax mënuñu ko dégg منيدي حيث كان شرقا ومغربا وجوفا وقبلة في حلم حمايتي في كل جميع منيدي يوم تعالي منيدي يوم تعالي حيث كان هو من في النكر أبنى شرقا warul ak riba est ouest nord sud ci kaw ci suuf muy six positions yoo am ci àpp ngay joor tàmmoñ ci kanam ci ginnaaw ci kaw ak ci suuf muy juróom-benn yi am ci àpp mooy juróom-benn yi nga xamante ni ci yàlla créé le monde le yàlla dafa créé le monde en six jours muy juróom-benn yooyu mu ne ko bu ma mën nekk yow Mataay nga nekk Orient wala occident foo mën a nekk sa doom bagaay nga nekk ci biir jiitu wala nga nekk ci réew nga nekk penku ba nga nekk sow fii xeeti ximaaya di xamal ni man yaa ngi ci sama kiiraay man Cheikh Ahmed Tidiane waaw kooku loolu mooy jara wax na muridi ya la wax muridi ya mooy yow sama taalibi yow sama taalibi dégg nga waxul taalibe El Hadj Momadou Ndieguène waxul taalibe keneen su ma neexee tuuti sama maam pour bañ a toog ñu dëgg waaw keneen bu koo xalaat waxul kooku da rek yow sama taalibe yow nga xamante ne man reconnaître naa ni yow sama taalibe la mm-hmm. mu ne koo mën ci àdduna maa ngi ànd ak yow. وكمريد يا ربك من من الولاية يدعوكم waaw xanaa bi war a waxee bii bi Cheikh radiyallahu anhu dama jël ji maqaamam bi te boobu demul Makka demul Arafa ma tontu ba wax ne la am na lu ëpp ñetti téeméeri jëmm ah xam nga daanu yow mi ne waaye di nga waaw kon léegi yaa ngi may bëgg a laaj waaw sëñ na Cheikh nan la mën a nekkee dëkk ba bu taal bi nekk mënut ko fekk ah yaa ngi koy bëgg a laaj de man la yow xanaa xam ne sëñ na Cheikh moo ngi moo ngi daw ci ah ay rahmatir rabbaniyati wa yaqudatil mutahaqiqati lan lan nga dee teg alxaitati alxaitati di teeg lépp di teeg lépp nga xamante ni amul bépp bépp suuf bu nekk ci diggante juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf loolu maanaam Cheikh Ahmad Tidiane nga amul ci jinne yi ci nit ñi ci rawaan yi ci ñi nga xamante ni dañoo gëm ñi gëmul ñi bëgg ñi bañ ñëpp mooy la moo ngi am foofu kon su la waxee ne la sama ndongo boo mën dégg ci àdduna maa nga fa yow xanaa xamoon ne biir géej googu sax nga nekk sax Cheikh Ahmad Tidiane la ah waaw waaw àll ba nga nekk moom la. avion ba nga bindee ba ba nga yaatee avion ba moom la xam yow xam nga loolu soo ko xamul doo ko wóor sax ndax loolu moom mooy moom mooy moom mooy mooy loolu mooy moom mooy mooy xol mooy lépp mooy woote sax yow mooy mooy woote sax xaal ndeysaan woote moom ñaga ko ko mun ñaati ñu mën ñaati ñaati kooku dëggal nee na amul kenn koo xamante ni mus ngaa jokk ci Cheikh Tidiane lu réccu ba réccu ba mooy ay man de su ma yëgoon téere dëggal laataa maa jël rëdd caay caay gi man nekkee war na xaw lu mu doon ay yéex naa jokkoo ak Cheikh ay waay waa ji moo saaw ay waay waa ji duuma la defaree xool gerte gi nekk ci man xool jiw gi nekk ci man xool bëgg jàkk gi nekk ci man mus a nekk ci man te naa ku nekk ma xam ne ñoo doon àndal mbëri yu njëriñ suñu amee njëriñ dem mbëri yu njëriñ waaye ba ma àndee Cheikh ba tey jii kersa dugg na ci man cofeelu yàlla dugg na ci man cofeelu yonent bi dugg na ci man bëgg lislaam nekk dugg na ci man kersa àdduna kersa alaxira kersa yàlla kersa sa bopp kersa say mbokk taalibe kersa say mbokk jaam yëpp dugg na ci yow mu ne kon ku bëggul ci àdduna la ànd Cheikh Ahmad Tidiane wa tawhidu min dégg dégg nee na li wane ni Cheikh Ahmed Tidiane lu morom mu ne Cheikh na Cheikh ñi ko wóoroon ñëpp topp ko topp ko doon ko tarbiyu di jël ay dàllam mu ne amul benn naagu xam ngeen naagu kon amu ci amu woon mbay mu ne bés na Cheikh élite bu élite bu monde arabe ñoo ko gëmoon élite bi ak élite bu monde noir soo ko laajee seen kilifa wax ko koy am. Cheikh Omar waxee ko ah. éridu monde noir ak éridu monde arabe ñoo doon toog moom la koy wax muy biir ne Cheikh du n'importe du soxla ndax ndax xam na ni ñoo leen ñoo ko wóorul déedéet Cheikh ñi ko wóorul ñëpp mën nañoo sos seen bàyyi ba bopp mën nañu mën nañoo sos seen bàyyi ba bopp attention ñii wóorul Cheikh ñi ci ëpp sëriñ lañu ñi ci dul sëriñ tuuti billahi ba tey jii ñoo ko am kii ñoo bi tesaar yi ba noonu bi kàmba billahi shérif la waaye mooy kon loxo waa ko Cheikh Tidiane parce que xam nga ni shérif am na shérif am na ah wa ah ngay shérif may shérif dañu la ko ñu gis sama dem ci shérif bi ne ko damaa bëgg gis sunu maam shérif la waaye shérif la ndax yow boo shérif yow yaa ngi déglu ñeneen waaye moom moo leen déglu yow xoolal sëñ bi Mouhamadou Ghali Chérif Lo sëñ Ali bin Saare Chérif Lo sëñ Ibrahima Mariyaay sëñ Ali Xaarasi ah sëñ Ali Jalansi mais jaay bopp sëñ Mouhamadou Xaaram kooku ñëpp xam nañ ko kenn du leen di ci àdduna sëñ Faye Sofiane kenn du leen di ci àdduna mm-hmm. sëñ Mouhamadou Xaaram à la militaire kenn du ko fàtte mais mais mais ñooñu ñoo ko wóoroon ñooñu ñoo ko wóoroon waaye ñu ne intellectuel ay agrégé ci xaral yi xaral la plus grande université la plus vieille quoi la plus grande et Harvard bu Égypte la plus vieille université ci monde musulman xaral yi boobu seen agrégé yi ñoo demoon bàyyi seen dem toog Cheikh Tidiane seen agrégé yi laa wax nga xamante ni jàng nañu ba am lépp luy honneur ci ñaar ñoo doon ba jàng xam ni seen kilifaam bi seen baa ñu moom bi ñoom ñëpp ñu laal def suuf si Cheikh Nassir Diagne mu ne aalim day dem fekki ko kon nag kaw aalim imaam yi dem nañ bàyyi seen jiile dem lu jiile xam ni ñoom bu ñu imaam imaam bi mooy Cheikh Nassir Diagne aalim bi dem na nga xam ne ñoom ñuy jàngale waruñu koo jàngale dañoo war ñoom ay élèves lañu te maître bi le professeur du professeur boo gën a ko ci jàng jiw yi ñu naan jiw nit ñi di leen orienté ci yàlla ñoom ñëpp ni bi ñu yëgee bis ne Cheikh lañ bàyyi ci mbir ñeneen topp ñëpp ñu leen ñëw leen dina teg ci Cheikh ku bëggul defar sa yoon ñi am xam-xam ba leen di joxoñ ñoom ñëpp dem nañ teg Cheikh Ahmed Tidiane faaxaar nañ yi nga xamante ni compréhension lu ma indi ñu comprendre ko ñoom ñëpp dem nañ fekk Cheikh Ahmad Tidiane لو أضلوا أكابره أصحابي ألا ما أرى الله تعالى لأصحابنا والله jigéen bi nag moom itam ba yow xiyam nee na yow xiyam dina am seen bu garaaw ba mu ne wulu yàlla yi dina toog ba jàng dajaloo ñoom ñëpp dem ci yàlla ne ko yàlla nekk dama yow dara li ndaw coow ci àdduna di bind di wax naan ñoo ñoo fi mën lii ñoo fi raw lii ñoo fi gën a kii ñu ñu ne yàlla dafa ci mooy dara ñun waxuñu sax waa ji ñuy wax Ahmed Tidiane mu nekk ci minbar bee teg kaw ci ñëpp waxuñu ko soog waaye ndongo ñi nga xam dañ ko sopp rek ndekk ñu yóbbu jël ci yow. dafa taw ma Ousmane nee na loolu taxaw dañuy wut ñoom ñëpp xool ba gis seen bët di jooy naan yàlla maa aataytana shay'an yaa rabbana maa aataytana may loolu ndekete shay'an daal yaa rabbana yow suñu borom ndekete yow li ñu may poussière mayu gaa yi la waaye gaa yi da ngaa ñëw ne may nëbbu ko ba kenn xam ko fii ci ci yow ma xiyam àgg naa ngi ni sama naa ngi nga génn lépp mu def لا يدخل الجنة قبل أصحابنا إلا أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم bu njëkk ay wéy la naan waaye ñuy fii waaye kii nag waxu Cheikh Tidiane day wax nag ñu ngi fii yii mu jéem waxu Cheikh la du ay way waxu yi ñëw ci nag ay way la waaye yii waxu Cheikh Cheikh nee na am na privilège bu rëy mu ne yow ak yàlla billahi mu ne Aboubacar Ousmane Ali Aboubacar ñoom Talha ñoom Zubayr ñoom Sa'd ibn Abi Waqqas ñoom Abdurahman ibn Awf mu ne ñoom rek ñooy njëkk a dugg àjjana ak Cheikh Tidiane mu ne ñoom suñ duggee ñooy ànd suñuy dugg ba jeex ñuy dugg kenn duñu njëkk a dugg àjjana سيما الإسلام ينفو عاقله وإن يدخل في الجنات بلا خطاب ولا حقاب من العزاء suñu ko nee xanaa xamoon ni waxuma sax sëriñ na Cheikh waxuma sax sëriñ na Cheikh mu ne waa kër Cheikh waa kër yow waa taalibe Cheikh mu ne am na ci ñoo xamante ni bisu àjjuma ak bisu àjjuma soo leen gisee nga ne leen déglu ne leen gis naa la seedeel ni gis naa la ñoom ñu wax ne la seede naa ni gis naa la loolu mooy condition bi gis nga loolu noo ko waxee mu ne ajjuma ñu jëm altine ak ajjuma mais lu ñëpp ñeent ñeent ñeent la di gaa yi téere ñu gis naa la mu ne téere naa ne gis naa la altine ak ajjuma mu ne mënoo dem sawar mukk yàlla effacé na suuf sawar bi yàlla bisu ajjuma la ak bisu altine loolu nag am na leneen lu laax suuf ñeent ñooñu dafa am benn benn turu. bu jeex amoon. loolu la ñuy laal bisu àjjuma ak bisu àjjuma. su ndalaale jeex na përën bi fexe. dañuy laal soo def dañuy laal. wala bi naan fii. صلوا عليهم إنه أمين في كل نوع خلق عظيم suñu xëyee laaru soo leen gisee tey am secret la siiru la daal maanaam am siiru bu ñuy laal la suñ ko laalee dañuy xool <laughs> dañuy xool ah wala tey jii am na inspecteur bu romb fii rek yoonam léegi ah mën nga ko war a wax lu baax ah parce que il n'est pas inconnu ab policier boo xamante ni da cee soog a arrêté mu takk jaay ci romb fii ah ba boobu doo ko saaga ok parce que daf soo tënk moo ko su si këree loolu moom da ngay sol suñ suñ texe koo ko xool texe ajjuma la ak alxames ak altine duñ duñ ko laale ba pare ba kenn soo xoolee seen loxo texe su loxoolee rek texe su loxoolee muun texe soo leen joxee addina texe soo su lu yónnee nga texe lu nga defoo texe علم خليم علمه أديم في كل خلقه عظيم ويقول الله دي ولي غير لا تولي نين مو شيخ احمد الشافعي ci def xam xam ne neen moo cheikh ndax ñii lewet moo leen damay li ñu lewetee pour parce que ku ci seyoon tàng moo lay indiwaat fii bi ma def ci yéegu woon lii Cheikh Omar moo tax ku ci ànd nag moom da ngay da ngay da ngay eh, da ngay jabone رجال المختار من يختار من اختياره هو المختار wax dëgg yàlla tànn na ko aji tànn ji ci tànnam loolu moo tax Seydina Cheikh mujj gi tànneef ba noonu la ko wax ixtaarewul muxtaaru ixtiyaari yi ah min ixtiyaari yi wóor muxtaaru tànnkat ba moo ko tànn ci tànn ba wàllu nekk tànneef ba وإن الشمس تسمى الظلام وما ارتداري ينزف الأجسام ربي إني بدأت كل عليا وإيا بدرت بأي خيار أي أن ابن وشيخي وبياتي وحضرتي وإيمان إمامي ربي إني صدقت كل ولي يلا wala ñu boo am ci kaw suuf nangu nañ ci ah waaye nag gayra anna ibna Taayib waaye kee ñuy wax Ahmad Tijaani ah huwa shaykhi mooy sama sëriñ nag wa maa bi mooy sama wéeruwaay imaginé leen tey jii miir bi bañ dee waruñ nekk fu ma jëm ah danaan ku ma bëñ bii ci suuf fee ku ma bëñ bii ku ma nopp bii ku loolu la ñu wax parce que damay daanu waaye ñu ne la moom maanaam yi Cheikh Dia mooy sama wéeru waay mooy sama maadaama woo am dëkk yi mooy sama euh, kiiraay moom laay jàpp mooy sama keroog mooy sama jën wa imaam yi mooy sama kilifa rek Cheikh du doxee ma dox su taxawee ma taxaw su toogee ma toog su jugee mu jug su tëddee mu tëdd su su su yeewoo yeewu waaw jërëjëf sëñ Soxna kon yàlla nañu yàlla dimbali ah soo gisee ñuy yëg nii mooy mbir soo ci yëngatu da nga koy xam waaw bari na ku ñëw nga di yëngatu lan la waaw loo xam ci ceeb ngay lakk nakal ma jox lay information nee na waaw wax ma juróomi jaar tarixa bi ngay lakk nakal ma xamal la wax la vingt mille tarixa bi ngay lakk nakal ma wax la ko war leen tey jii nii wér yi tey jii nii wér yi ngay naan gàttal ma xamal la bu dee daanaka dama jàng ci nit dama jàng ko ba maîtriser ko nga ñëw soog jël rek su ko defee ñu leen jël di defal boo xee soo jël rek di defal waaw soo jël di defal loolu moo tax léeg-léeg ñuy jëlaat di waxtaanal ci tarixa bi di ko benn bennal ba ku ci nekk suñu jógee xam li mu yor lu mu doon. waaw xam nga ñu jël ay fukki at ay cinq ans yow xamoo chef chef ban ak la jublu xamoo mën nañ ko denc xamoo juróomi saak yi la may wér sa paase ko c'est bizarre. beneen bi bu tawee xam nga mënoo jox benn saa paase xamoo saak xamoo xamoo xamoo sax saa saa paase saa paase moom saak comme ni nga defal ak saak soo xamuloo njëriñ xanaa xamuloo salaamaaleykum bi nga am yiiw salaamaaleykum bi nga am mais doo xalaat daal parce que xamoo daal directement daal saa tam. dëgg la koy xam dëgg la koy xam te c'est facile lii mooy lii lan lay wax nga jàpp ko sa bopp dem avance dox dox ba ngoog prévé loolu mooy defar suñu àdduna defar suñu alaxira yu ñëpp moo ñuy muccal tabaarakallaahu ñu nga ko waxee woon ci début bi nañ góorgóorlu daal ñun ñëpp ñu fonkaat. jàkka yi jàkka nañu fonkaat jàkka dégg ngeen wax naa leen bu baax yéen ñëpp yaakaar naa li ma ci wax du ma ci jaara dama bëgg du duñ ci jógee ñi wuute ak ñi taal rek yéen ñi nekkoon ngeen wax leen parce que léegi man mbaax laa léegi dama sonn am na ci waaw léegi yu bëri mënatuma ko mënatuma ko dinaa muy bëgg muy mënatuma ko am na ñii ba léegi ñëw sa dama laaj ay affaire mais samay sa fi ma toog sama xol day nekk parce que sama dama nekkee woon nekkatul ñi nga xam ne mooy rey boo am na ci booy yu bëri am nañ ci keroog chance mais am na ci ñu bëri dem na toog di wax 11 heures ba 3 heures 4 heures du matin kenn wax man rek may wax mais loolu mënatu ma ko lii mënatu ma ko donc day ko taxawal ci seen biir am na ci yu bëri mu xamatuma ko sax ba koy wax ndax fitna yi àdduna yi du la jàppee fitna yi du la jàppee doo doo tàllal moo koy yéen a ji loolu ko wax c'est ça ay bés bés suba des moom yooyu su la jàppalee jàppale jàppale ñuy suul néew def yooyu di nga dem ba am yu neex yu bëri yoo nekkoon moom yi mënuñu doo ko mën a jàpp doo ko mën a jàpp nee na xale yi danañ xool dama leen yërëm di ko dee ma ne ñii de duñ fekkoon ay ñetti at ci ginnaaw danañ am xam-xam yu bëri ndax bëgg ndax faaroo leen daal waaw ah, waxtaan yi sax ah, bokkul ak waxtaan yu jëf yëpp waaw bokkul ndax ndax xaskat yi kon nag góorgóorlu leen dégg nga góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi yéen ñëpp góorgóorlu leen dee leen julli seen waxtu yi ah te di ko waral dee leen julli dee leen julli dee leen julli dee leen julli te julli li ma leen ci waxoon jàpp leen ko fexe ba bu leen seen yaay wax jug leen julli loolu defet la juba julli pour nga wax rek bu dee góor nga bu dee góor nga rek soo amee ñeenti dërëm la jëndal lañ def wax saxaat billahi kenn waru ko góor xam nga li nga dégg maire yi ñu ko jëlee ci woon ci li noot nañ ko defet la kooku dóor na nga mille zéro humiliation la waaw kay xam nga brique sept zéro kooku du du du defet humiliation la kee wari suba yaakaar na waaw humiliation la waaw jigéen ñi góorgóorlu leen ci seen julli yi ah góorgóorlu leen ci seen julli yi bu leen góor wax jug leen julli bu leen jigéen wax jóg leen julli ju julli jotee jóg leen comme ni ngeen di demee di tuur ndox mu gën a dégg jugul tuur ndox jugul ndox mu gën ko dégg musta am xale bu ndaw la ñuy wax mais mag doo commencé jàpp rek tur so tey su la ko waxee dafa may loo may wax nii xam nga xale bu góor soo bëggee nekk du ko xam ni bu dee saraka la wax saraka bi jigéen soo koy def xam nga du ko xam ni lu mu mujjee mooy lan lu nit ñi digle ah mooy dem raxas sa buxaan jural sangu jural mooy jural julli mooy loolu mooy yaa yaa yaa bon yaa yaa doy dal al islam yaa doy dal yàlla loolu mooy lu bu ko déglu jural julli bu ko dégg su julli dee dañ ko def ngeen fonk bu baax tamit laab laab toujours wax leen ko laab waaw xam nga ni ah ñoom ñooy seen tournée woon ñu dem ba ci des ba ñu jur ñu jullee paawa ba noppi ba dem yëpp nag ñëw ma dégg benn mère naan waaw kay soo seen jigéen soo kii rek mi ngi waxtaan ak soxna si nga nga jàngal ko sangu janaaba nag nga xamal ko ko nag sangu janaaba may laa ilaaha illallah te jur ay doom yoo xamante ni am nañ jabar ak doom laa ilaaha illallah war dem maa gën a nay jàng sangu janaaba c'est grave kon yow heure boo si daal di jëkkër doo xëy doo sangu ah mais c'est grave leen sangu leen sangu di laab bu baax di laab am na solo gis nga am na umu yu bëri umu umu yu bëri nga dem ci seet kenn ñaar da ngaa umu xoolal jarul nga dem ci seet kat jarul sangu janaaba deret jooju nekk sa yaram ci génn sa doo doo sangu ngay sangu saabu rek yaakaar ne set nga fekk yàlla dana tilim ñëpp soo dajee ku wëliyu wala soo dajee moom di ñëw nii soo dox ci trottoir waa dajee moom day jéegi parce que deret ji nekk sa yaram bi moo la sangu yow yow gisoo ko sax soo ko joxee yoo xam ne dee moo koy wéral du du ko ko ci lekk ak yow du leen jege du wax ak yow parce que yaa ngi xaw tuur deret te yow gisoo lool yaa ngi jàpp ni façon bu neex ngay dee fekk moo ngi def ñëw deret sangu ku ci sa deret jeex demal nga sangu ji moom nga sangu bul traversé am na jigéen ñu bëri ñu traversé am na ñoo xam ne boo leen lay sangu dañ naan la yéene bi rek àgg waaw yéene bi rek àgg loolu mooy lan waaw xam nga man loolu moo neex ci réew mi Sénégal seen diine ñoom ñoo koy tëral quoi yàlla ko tëral xam nga yéene bi rek la loolu neex na ah <coughs> te bi ñu indee ceebu jën bi teg ko waaw yéene bi rek doyul yé ah yéene naa lekk dem tëdd def ko ñetti fan muy baaxul da ngay yéene lekk borom lekk lekk da nga yéene sangu wala sangu moom laa lay wax ci yeneen yi tamit ñu naan mbay sàpp la kenn war a takk ceeb kenn war a takk saafara ak yooyu xam nga yéen a ngi dégg béy sax bi koy wax war doo ko dégg bi ah. daa la ne kenn war a protéger sa bopp loolu lay wax ah ne génn dëkk bi nga la protéger la sa yére lu tax bi nekk jotee bàyyi woo yàlla lekkal la te wóor nañu yàlla mu lekkal lu tax bàyyi woo lu tax bàyyi woo yàlla mu naanal la lu tax suñu la doon ñu dem police porte rek pour ñu faj yàlla lu tax bàyyi woo mu faj yàlla gis nga léegi saafara tiiram la ñuy waxee léegi ñu ci des nag yàlla kenn ko tënk ci benn mbir yàlla lépp la wala mu wax yi foofu mooy ci beeg lépp wala yuhituna bi shay'in min te kenn mënu koo jeexal moom yàlla yàlla moo jeexal lépp dara mënu koo jeexal est-ce que da ngeen fi may mm-hmm. bu dee ay muslaay ak saafara ak nga ne bidaa la dafa xaraam te da koy def nag pour protéger wu wala pour da ngay def examen wala pour da ngay ñaanlu wala yooyu léegi nag soo lekk jotee ñu ne la kay li mu wax c'est la même chose moo mel ni jullee néew ku dul ñaanal néew ca bàmmeel waroo ko jullee maa ngi ko wax jullee néew ñaan rek la xam nga jàng dafa baax jullee néew lan la ñaan yàlla bii sa jaam la ba doomu jaam la daana wax ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah su lii mooy li may dundee néew moom lay wax ñeenti yoon de wala wax bu gàtt bi alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala rasulillah yàlla jégal ko aar loolu ñaan loolu ñaan kun dul ñaanal te bàmmeel ya waruñu laa julli da laa war a jël jébbal la yàlla nga fekk sa jëf bul la tàng bul la tàng foog nga am loo xamante ni du diine c'est la tête il faut réfléchir moom laa wax gars yi ñu koy gërëm maa leen man leen nga ne doo doo lekk suuf gàncax ah te doo tooyee ne defar leen ma ñee kii ñeewu suuf gàncax ma naan xam <laughs> nga lii dafa xam nga kii dana maat il faut ramener à valeur elle ñu ne maat kii dafa doon du ma lekk suuf gàncax bu ñu dem ci ñànk rek man damaa tooy ñu ne suuf gàncax baax na ñu ne defar leen ma ñeewu suuf gàncax bu am yeer kii dafa doon. waaye ñu ne ndox la waaye yow comme que dëgg gis ngeen jaar yooyu doo fëggee ñetti yenn ndox mi boo naay ba yuur di waay ne sax dafa ne waaye bu nekkoon nguur noonu la la ah man la léegi doon la de lu la de waaye seetal ay jaar ci lu soxor bu bëree bëri bëri mu ne waaw waaw man ah te jaar nag moom boobu xool seet jaaral moom boobu tuuti seet seet lu muy def daf ko jàppee ñetti fan bis bu nekk mu wut ay lancet di lelli tànk yi di dagg wéy di bënnaay ay ay puso ci biir wéy di dóor di dindi bën yi toog ba jaaree doom ji yuuxu ñetteel moom ne ko papa gisuma daa gisuma daa dara duuree rek duuree rek ci duuree rek am na yoo xamante ni dugg la teewul ndox yi dóor rek waaw loolu nga dee rek ba bëñ léegi bële ku moom bëñ bii ku moom bët bii jeexul jaam nañ koy waaw jarul baax ni jarul guus maanaam jarul ko billaay ko def ndépp man mbay non man doom doom doom non damay ah damay yóbbu pour pour ma dul aati maag yow dama lay invité ca julleekaay bala kawlaay une heure o nga kenn du taase. waaw waaye du mu leen dëkk mais ñu jël sama kuréel di wér dëkk dëkk taal waaw loolu yëpp yàmbaar déedéet jot saa saa yi jox ko yeneen ji jot yi ngeen jox ko yeneen ji loo koy ji kii looy wér dëkk ci woo ko mu ñëw ngir wéet nga ne ko yow yaa waxoon naa la jaaraat yi kenn wala nga yóbbu kaamil waaw amul naa ji mais jarul ko wut rek loolu muy gis ay aaya yi si bëloon ba mu ne man bu njëkk noonu laa def doom kii damay woo bële ci jullikaay te la jumaa une heure deux heures nga xamante ni nit ñi bi ñuy romb sax dañuy xiir naaj bi jàppale ba duñu mu duur la duur duur jël sa bakkee yi sa suuf yëpp def ci suuf sa bakkee yi sa biir sol ci suuf ba mu fees jël ko Aliou Sow jërë o waaw kese rajo bi jërë nga kenn. xanaa maa ngi mu tee nii. te ñoo ngi nuyu soo dara. waaw donc yooyu dafa am solo. loolu nag loolu moom xel rek la xel la du du diine du jàng ak yooyu xel la. jullit yi ñaan xel bu ñaan kon ñun ñu demee ci sa yëngu bu bu suñuy ju bu jullee néew bi jox ko yàlla rek jox ko yàlla. jëmale jëmale ko yàlla gasal suur jox yàlla wala nga bu nëb. yooyu xel na ko yàlla na yàlla dimbali yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar suñu ñaawteef yi àdduna bi moom moo toll boo xamante ne il faut que yii ñu leen koy wax pour ngeen yeewu xam li xew ah, y a beaucoup de tentations y a beaucoup de yoo xamante ni li ci gën a garaaw mooy ay camouflage la ay camouflage la piège bi ci gën a bon mooy piège piège camouflage parce que su yow embuscade la doo xam da ngay gis garab ko fekk nit la un bon militaire mën na ñëw léegi taxaw ci wetu garab gi soo ñëwee da ya koy jàpp yaakaar ne xob la fekk militaire la mën na nit tee waaye bu nekk ci position boo xam ne naan lii garab la fekk nit na nekk ci biir garab xam nga garab gi ñun ñuul lañu nit mën naa ne foofu di jàmbaar kenn ci gars yi dafa naan garab gi kañ ak jinne ca nekk ko rek fekk nit la mais camouflage ba mu def ca garab ga moo tax mënu koo xàmmee camouflage bi gën a bon nag mooy camouflage diine Il se cache derrière la religion. Parce que la religion euh, s'adresse au peuple. waaw ah loolu jaaraat yi maanaam suñu benn loolu kay lakk naa leen yaa lakk naa yooyu yaa donc yooyu dafa am solo ngeen bàyyi ko xel li ci ëpp gën ñu ne du dëgg wallaay la am wallaay la am du dara du ci dëgg parce que xam nañ ni c'est un euh, bon appât appât bu baax la pour jàpp la. onze la onze onze soo yoree loo ci def ah déet déet onze kese du mën a jàpp dara ah waaye dañuy jël nag ñu jëm def ca war nga jël ay baax def ca moo tax jëm bi lu mu gisee yaakaar ni jëm la yaakaar ni lu mu war a nekk la wala liggéeyam day am loolu ay yaay naa dama tëm liggéeyam liggéeyam day am doom su koy jàpp di àgg léegi nag gars yi moom la ñuy onsee nit ñi dañuy oosee l'islam bi di oosee tariqa bi ndax ci yàlla y'a beaucoup de choses yu ko def ci l'islam c'est pas l'islam te yooyu wax naa leen ko ci ci moom ba tey gis nga ba tey maa ngi wax daal ci l'islam am lu ñu bëri ñu def tariqa bi du tariqa bi maa ngi ko wax fii te waxee naa fu gën a ñàkk fii bëri dem rek jëral imam ngay wax waaw wax naa fu gën a ñàkk fii foofu waaw lu bëri lu ñuy def tariqa ci jàmm tariqa ci jàmm seen tariqa maam la ñoom seen tarixa bi jaay la loolu saa leen saa leen saa leen saa leen saa ngeen léegi nag li tax ma leen di wax mooy njëg ñi yow da ngay nekk tijaan boo xamante ni yow Cheikh Tidiane nga bëgg te ñoom seen bunt yi ñu ngi ci tas photo Cheikh Tidiane mais soo duggee ci biir seen maam ngay gis buntu kër gën a Cheikh lañ fay def ndax Cheikh moom moo am bayre Cheikh boobu la nit ñu bëgg moom la ñu wër moom la ñu nit jëm ci moom la ñu seen ndax moo am may yi léegi nag da nga koy def nag mu nekk porte boo xamante ne ci nga ci la ñëpp duggee waaye ku dugg ci biir nga ne ko affaire bi sama nijaay la affaire bi sama maam la affaire bi sama papa la waaw xeet dem na ñoo fi nekk tout le c'est faux waaw kon nag góorgóorlu leen bu baax ah ku ci nekk ci lislaam nga jàpp ko bu baax téye ko bu baax ci góorgóorlu ku ci nekk tarixa bi nga nga jàpp ko gëm ko xam ko xam na ko di ko gëstu di ko seet jàng charte yi jàng ngéye yi jàng teggi yi ah yooyu yëpp nga gëstu ko xam ko parce bi loolu yooyu doo ko def daan la ñàkk mën dox waaye nag li ci def yow sa gëstu waroo koy may ah démb baax naa yi wax na ci ci ci teggin teggin xam ngeen ni démb ñu bëri ruus nañu am ñu ruus waaye ñu bëri ruus nañu waaye tijaan ñu bëri ruus nañu waaye waaye ruus nañu waaye waaw waaye ruus nañu waaye ruus nañu waaye bët su ruusul waaye day taj waaye rus nañu Cheikh ñu waxee tey jëm saa yi da ngay xam yow doo doo doo ci jaar loolu ngay wax bu dee bu dee ku ku franc nga avec toi-même waxoo franc nit ñi franc avec toi-même tu es sincère avec toi-même tu sais que yow defoo dara defoo dara yi mu wax yëpp xool dégg yi mu wax yooyu yëpp da yow da ngay toog gis yëpp yëpp yaa ngi koy defoo si sëriñ bu sa sëriñ toog ci kaw ngay kaw da koy def bul di wax sa kàddu di gën a kawe sa kàddu sëriñ yaa ngi ca. waaye sëriñ xool bi rek nag gis nga ni ngay xool waaw non man man moom du sëriñ moom sëriñ Ba ci kër gi non xool daa nekk li may mooy xulli xulli moom baaxul xool sëriñ ngeen daa nekk ci waaye xulli mais ma ngi rek ni ni tëb ma ngi leen mën a ko nii wàcce su bëri yi nga xool ëpp na xulli moo baaxul mais xool daal nekk ci xool kay xool kay xam nga day ànd ak cofeel ànd ak yëg yëpp quoi mais du xulli mais du jumli loolu la kenn mënta wax loolu la kenn mënta comprendre julli sa si jaar sëriñ wérdee sa kuréel sëriñ ah xam ngeen am loo xam ne philosophie la sax duñ ko waxee noonu philosophie la xam nga du la waxee dem wax leen bu ko laal sa jaww sëriñ nag néewu sëriñ sa néewu sëriñ nag sa groupe sëriñ duñ ko waxee te léegi nga taw sax soxna sëriñ bi ah waaw am na suñ ko war a waxoon ñun seen seen i ñàkk ca ji ak seen réewale ak na ko jàppale na ko man gis naa ko waaw di taw ba lëng nga xëccaat yi ko lu lu lu lu mu doon non waaw man doo ko defee damay rey donc bu dul sëriñ man loo ma ko defee non non doo dem doo ñibbi ñibbi waaw gars yi daay wane ne ñëw leen am naa ma góor gi jënd ñeenti ponk laay wut sa loxo man ko laay wut dinaa ko dóor dóor dóor ba lépp nekk rek non non non doo dem doo ñëw ñëw ko loolu yëpp sëriñ wax na ko kenn du dox di romb sëriñ kenn du dox di romb sëriñ sëriñ soo andi sëriñ su ñëwee feeg toogul waroo toog feeg toogul waroo toog te dooy toog tamit da ngay xaar ba mu déglu ndigal toog leen wala bisimilah yooyu te Cheikh Oumar moo ko wax ci li wax yii ñu bëri ñu yaakaar ne ay sëriñ bi ñoo koy wax nii pour gars yi deux ans wala su ko yooyu déedéet Cheikh Oumar Fouti moo ko wax ci rimaaxu rimaax la ko waxee yii yëpp moo ko jàppale waroo def benn jiwu waroo takk jabar waroo takk waroo tukki te taw woo ko waroo jël benn entreprise benn yéene lu mu wax wax wax parce que wax na ko li ko énal bi mu joxe dina war a ab taal bi mu doon dem ba ba ba doon dem mooy tey te boor man bu dee ma seen tàmm xol la du ma dem du ma dem ah mu ngi wuti comme que yu béy nga sa bopp kay suulal sa bopp jullee sa bopp ñaanalal sa bopp demee ba am nag ñetti weer mën a jaaree su ma leen demee jaaree ba la ñaari minute ah yooyu ñu bëri fii Dakar yi mais loolu mooy tarixa tarixa billahi loolu ne ci yeneen zaaya euh, yeneen ñu dem nañ ci àll ba ñu yor ci tarixa bi da ngay rus da ngay xam ni fii dara amul waaw di wax di di wax yow ñàkk fay di ci doy ah di tàllay tànk di ah ubbi tànk yooyu yëpp wala doo jariñ wala mënoo waaw yooyu yëpp képp wax nañ ko ci waxtaan bi yaakaar naa démb si jaay dégg nañ ko Mor du gis nga waxtaan bi dégg nañ ñu naan noppi leen képp noppi leen amul ñëpp rus ñëpp rus wallaay ñëpp rus man dama rus di daay laa wax xam nga am na yoo xam ne dafa rafetlu sax te bëri li ma leen wax rek am am ordre Serigne Ibrahima daa ko ji si yàggu na bu yàggu naturellement bàyyiwul xam naa yooyu la bu baax boo ci gis mu yaru waaw am taalibi am ordre Serigne bu baax daa tukki waaw gis yeneen Serigne ñu nekk defal bu daan ne ah te man moo xam ne sama Serigne bi moo raw ci yàlla man moo def ko borom ñii jël seen borom yii def ko yàlla ah non xaaral ñu. loolu moo leen ñu wëlbati loolu la musiba la waaw kon yàlla na jaarale dimbali. benn chef bi jaar ak ñun ñun ñëpp dañu war a reconnaissance très xam bien ah, ah ñëpp xam nañ fi ñu jógee ak fi ñu toll nii xam nañ ko ñun ñëpp xam nañ du nekkoon dara xam ñun ñi ñëpp yàqu nañ ko ñoom ca sàngara dañ ñoo ngi cër yàmbaay ya ñoo ngi cër lu bon la ñun ñii ñëpp waaye xaw nañ ah xool leen seen moom yi man sama moom yi ma nekkoon bi Ousmane comme yëpp ñi ci yëpp ñoo ci kanam bi su ma nee moom loolu bu ñu ñoo ngi ci kaso bi dix ans la ñu dëkk te maag ñoom ñoo daan ànd laa wax. c'est-à-dire ñi ñoo daan àndal ci gërëm ñëpp ñu ci bëri ñoom ñu musiba am na ci ñoo xam te ni soo gisee am na leneen ndax yàqu soo fuddul ñoom ñëpp am ko nañu seen bëri ñoom xotteeku na ndax tuur bu bëri naan bu bëri seen bët yi yàqu na koo ci gis da nga xam ne kii c'est un njëriñoon ñun ñii yëpp. yéen ñi ñëpp seen kooka yi am na ci bëri ñoo ngi def boo xamante ni yow su la ko doon def noonu nga dee dee mënu ngi gën a yéen ñi laa wax yéen ñi nekk ay quatrième ay troisième gis ngeen seen morom kenn ku ci nekk moo ngi def ay corporation lii laa def jigéen lii laa defoon nangam lii laa defoon nangam dem naa dans ci sàngam dem naa loolu la ñuy correctionné heure boo leen déggee ne bu dee nit nga da nga war a sant yàlla parce que loolu lu tam bagage yi am ci lu lopp soirée yi téeméer bu dugg hmm? soo ko taxawee sax di leer bët ñu la ajja jigéen ñi nga xamante ni doole ñaar téeméer am ca loolu day tax ah 1000 francs téeméer sax léeg-léeg bu dee réfugié yi ah loolu du sax am ci kay du sax ñàkk ji mooy honneur toog ba yàlla may ne jëkkër ju baax ah ñu may leen ci farata ak nga nekk ak moom. loolu muy honneur jigéen toog ba takk jabar ci farata ak sunna nga wéet ak moo xam ni kii daf laa lew doom yàlla moo moo lii seen diggante loolu mooy honneur góor mais eh, du bagaat yi xam ngeen du bagaat yi laay fay du bagaat yi wax ju neex rek mën na la ca may wax ma nag nga am tuuti xaalis nag am parfum yu neex mën a diwu xam naa yoo xam na yu kiyee <laughs> am caay tuuti léegi wax sax bu la si. waaw léegi wax sax bu la si ndax doo bàyyi wax xale jigéen ñi xam nañ ni yow doo waaja. sa wax lu bëri dañuy xam doo waaja. waaw foofu foofu ay koom lañ bëgg ñun toog ñoo xamante ne suñu ñëwee di ñu wax di ngàngam di ci ñu ne ah ah jàng waaw. nag ah nañ góorgóorlu ñun ñëpp. Hmm? nañ góorgóorlu ñun ñëpp su ko defee billahi suñu àdduna dina baax suñu àllaaxira dina baax. waaw loolu loolu moo am solo loolu moo am solo yi ci des yëpp ay c'est des pourriture la dañ koy réussir ñun ñëpp ñun ñii ñëpp dañuy réussir man ñii damay réussir billahi daal parce que am na lu bëri loo def sa temps loo xamante ni soo ko consacré woon ci yàlla daa consacré sa bopp sax rëccu waaye tey jii wóor na ne loolu yëpp pourriture la ci yow waaw ay tâche noire la yoo xamante ni mënoo ko dindi ci histoire léegi nag dina yàlla dimbali ba nga am bët yoo gisee taas noir yooyu mais fexeel ba bu bu taas dikkati saxal ci istiqaama sax di julli te jàkka yi di jaam yàlla di def si wasifa ca mbooloo di sikar di góorgóorlu di sellal lépp lu la taxal nga wecc ko waaw. bàyyil foo lay taxal bu ko dem ku lay taxal bu ànd ak moom lu lay taxal bu déglu waaw te lu ci ëpp am na benn waay bu ñëw foofu naan day ñaan loxo ma ne ko kaay. bëgg ngaa bàyyi li ngay ñaan loo mun a waaw man bàyyi ñi ngay àndal Diop mu ma man lii cigarette laa jox par bis ma ne ko bàyyi bàyyi bàyyi ànd ak ñuy jox dix jours rek ma nga bàyyi cigarette Diop Sakho parce que loo gis ci lu àdduna rek day waale tey jii yaa ngi ànd ak gars yi moo xam ngay ay. biñ tuddee ñoom tawaab ak ay bu ko defati de bu bu ko waxati de. min ku la def loolu bu ko wax yow daa ko wax jiw mais ñi ngay àndal ñoo war loolu ñoo la war loolu mais léegi loolu la ñoom ñu demee jël seen bagaas ñu di jël seen bagaas loolu la soo demee ba ci biir tamit ànd ak ay gars yoo xamante ni sëñ bi wax yi soxla rek la ñuy wax waxuñ ci rek. yooyu bagage yooyu rek ci la ñu nekk nangam nangam mais da ngay dem ba maanaam mais ab na dëgg loolu lay wax xam nga léegi sax bala koo xam ci ñun ñi da ngay dem ci beneen jotaay boo xamante ne xamuñu la xamoo rek nga toog rek noppi kuul dégg nga dañ waxtaan dañuy dañ mel ni ay perroquet yi wax parce que li ngay dégg nii làmb ji ah xaaral ah, de diw nangam ah bi mu kiiyee mu dóor ko ah, après mu kii nag ah, nga daan mais da ngay doon daal mais ñii dañuy feneen maanaam yi am solo ci àdduna ni mu am bàyyi ñuy toog yoo xam aywa nga dem ci ñeneen duñ toog yéen su waaye ba ni mu kiiyee ba ma demee après ma kii ba li dem après maa mu dem sama yaay moom may kii après ma yooyu la ñuy wax da ngay ñun dana da ngay ñii ñii dañoo toog xam nga ngay wax parce que biir avec ci nga fàttali ci yow dañuy xalaat ak ñoom mais tant que yaa ngi nekk ak lu baax doo fa xam dëgg dëgg dëgg li nga def waaw donc góorgóorlu leen bu baax ci loolu bu leen am combat naan bu bon xarit bu bon bu jigéen baaxul xarit bu jigéen bu bon baaxul te am na xarit jigéen bu bon góor ñi dinañ koy am jigéen ñi dinañ koy am baaxul xarit bu góor bu bon baaxul góor bu bon baaxul am na groupe yoo xamante ni seen xam nga groupe yi gën a bon mooy groupe yi nga xam ne dañuy soog a jaay nekk ay grand rek ñun ñoo gën a bon ci am ñoo yàq ko ñëpp parce que doo def li nga xam ne booy ay baar booy ay yu ñu doon ñu doon yëgee amatuñ danañ ñëw ay grand lañ li ñuy njëkk rek mooy seen kër boo xamante ni am na ruq ci wet la ñu wut seen matelas daal ah ah loolu ah ah illah soo waxee baal ñu nag ñun baal ñun baal affaire booy la ñun intimité la ñuy def. mais mais loolu la waaw kon yaa ngi jërëjëf. loolu c'est grave donc yooyu mooy mooy yi grand grave c'est excessivement dangereux bu leen grand grave sax leen di nekk ay bon soo leen di grand grand leen par là par la tête ci jàng ci njub ci lu baax ci lu yiw ci lu rafet waaw adduna bi neexatul ah nga beaucoup d'injustice dans la vie ah les chances de réussite sont très réduites ah gars yi pour ñu am seen poste yi lu nekk la ñu def donc lu yàlla dimbalee ba nga mën a yeewu di xalaat di gis mais nekkal ci lu jub nekkal ci lu baax jaamu yàlla jàng sa jàng sooy jàng nga jàng sooy liggéey nga liggéey bul xeeb sa liggéey bul ñee gars yi élèves yi bu leen leen ñee ñoom ñii bu leen leen ñee. teranga fu nekk lay jógee amoon dañu complexe. sooyee sax suñu dem sax suñu seet xale yi sooyee ñu ne man maa ngi jàngee midi nangam fekk fekk bu liggéey war na soxla si. yéen da ngeen parce que am na jigéen ñoom seen sooyee ci midi wala wala du loro yooyu yëpp baaxul complexe la mais kii ñi xool kii ay naam ci góor kan moo xam ku ko xam kii li li li yor na ci ñu dem ci kër lu mu tudd. kaay nga moom kan lu ñuy yàq moom si dina bi boo leen dem bii xool ni mu setee parti bi mu toog mais du xëy suba doo ko doo ko ñëw ndax ndax ndax dañuy sonn ni mu ci liggéey huile lay liggéey du tudd ci loolu yooyu la ah, mooy yor rajo yi di wax mais menuisier la menuisier métallique la ah yooyu loolu la mais loolu mooy affaire loolu mooy affaire i ci jëm amul solo ci jëm amul solo ku ci nekk la nga nekk góorgóorlu jëm wallaay métier mu mu mu moo ko rek jëriñ ko waaw il faut être fier ci li ngay nekk doy xëy nga liggéey à temps di wàcc temps bañ a caaxaan bañ a tricher wallaay bu ëllëgee di nga àdduna bi neexatul fitna yi bari na injustice bi bari na da ngay jàng ba jeexal say métier doo am liggéey léegi nag soo bëggee génn ci jour boobu filtre la boobu xam nga mooy li may waxoon mooy secret bi il faut par force par force la meilleurs yi dañ leen di jël yow ka bu dee nag pire moyen laas mën nañu jël sa ko doomu ministre bi wala doomu gouverneur bi wala doomu sëriñ bi wala doomu keneen quand tu es moyen la ñuy def loolu mais quand tu es que soo mais si tu es meilleur suñ jëlee sa place sa producteur wala ca formé mooy dem ca presse ba wax ne jiw bi benn kenn war a am jiw moo loolu production taxaw ah li gars yi au lieu am dana lii mais dana leen jox ñëpp donc il faut il faut que ça se meilleur ah yal nañu yàlla dimbali doon suñu turam ñëpp yëgal ñu suñu bàkkaar baatin Euh, defar ñu suñu àdduna defar ñu suñu alaxira barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, loolu moom moo am solo ñun ñëpp buñ ci góorgóorloo suñu àdduna dina baax suñu alaxira dina baax ndax toujours heure bu jamono dox rek yàlla day ubbi ay buntu yërmande Seydina Adam moom la yàlla njëkk yónni ci ay waa këram Seydina Nuux alayhi salaam moom la yàlla njëkk yónni ci ay mbokkam yéen ñëpp xam ngeen histoire Nuux alayhi salaam Nuux am na quarante ans yàlla yónni ko mu woote neuf cent cinquante ans loolu ñaat la quarante ak neuf cent cinquante ça fait mille neuf cent quatre vingt dix ah mu daal di dundaat après soixante ans mu nekk ñaata mille hmm? cinquante mille cinquante mille cinquante ans moom la ñu wax dund xam nga gars yi dañuy wax neuf cent cinquante ans neuf cent cinquante mooy woote bi fa labisa fihim alfa sanatin illa xamsina aaman loolu yàlla des na ci ñoom di leen woo ci yàlla pendant neuf cent cinquante ans pendant mille ans yu manqué cinquante noonu la ko alxuraan waxee muy neuf cent cinquante ans ah waaye léegi xanaa xëy na nekk yonent quarante ans la yonent xanaa ba ba mu sowee kaay dafa dee ci saa yëpp dundaat na soixante ans muy mille cinquante ans mu ci gudd na fan ñoom ñëpp moo ci gën a gudd fan yeneen yi waaw nag yàlla bëggee sauvé at na moom la woo na ko defal affaire sauvé leen gaaw woowu nag nañ mukk bay wax yàlla ah lu ñu yëpp gaaw nuux ba nu ñu joxee ci aar safina safinatu noox moom gaalu noox ga mooy yéen waaw mooy mooy jotaay dikkal yi jotaay ñaan yi jotaay waaraat yi waaraat boo xamante ni ah yaakaar ma ci yéen dërëm ah soxla ma ngeen nuyu ma soxla ma ngeen dox ma sax jërëjëf waxtaan bi neex ngir yàlla yéen ngeen déglu ko ngir yàlla bañ a xool samay doye yi bañ a xool samay nangam mais ngeen déglu ko ngir yàlla ñun ñëpp ñu bokk demal julli ji fa def ca jàkka ja wëndeel ca jàkka ja jaamu yàlla ca jàkka ja bàyyi suñuy mooy ca jàkka ja bàyyi bu gën yàlla loolu mooy sànni na dégg nga waaw kooku incha allah xam naa waxtaan wi ñëw suñu yàlla dimbalee ci loolu laa ko waxtaan mooy Seydina Nuux alayhi salaam ndax junjoon naa ko fii waaye ba tey jeexul ndax ay histoire am lu am solo la waaw histoire am nag du amee solo c'est pas euh, mën nañu jóg yonent bi wala trop mais c'est-à-dire contexte historique bi yàlla yónnee woon noox ak contexte social bi amoon mais ñun ci la nekk ñi mooy yàlla gi ni mu féetee ab bàkkaar ni mu ko féetee mais loolu moo tax yàlla ne noox mais si solo parce que noox dafa def li ñuy wax rapport waaw ñi nekk administration xam nañ luy rapport li rapport la ñuy wax pour que loolu doon di rapport rapport la rapport la def non dafa def rapport jox yàlla wax naa samay waa kër inni da'awtuhum ah sirran wa jiharan wa xaw ma lan lan wax yàlla yëpp waaye ñoom ñëpp kenn kenn kenn wuyul rapport bu bu bu bu désolant la jox yàlla yàlla lii rek nag waa léegi nu ñu def mu ne ko yaa ñëpp dégg nga ko rabbi laa tazar alal ardi minal kaafiriina dayyaara jeex yaa ngi ne ko drapeau bi moom jiw na lépp rouge la gars yi kenn demul lu baax de kenn wax lu baax mu ne mu ne ko yàlla ne ko waa léegi comme yow yaa yow laa yoroon ci mission bi loo ci xalaat loo ci xam mu ne ko yàlla rey ñëpp ñii gis nga soo yónni woon mille yónni du tax ñu baax kon rey leen parce que boo leen reyul nag yàlla li ci gën a garaaw mooy dañuy jur ay bànn ci kaw suuf ak ay xaasumaat kon yàlla rey leen yàlla yu ñu wax buy doole rek dana ko yàlla rey leen soo leen rek di di def noonu yàlla dafa baax na ak indi la mu jëm bu di man du ma koy rek rek noonu dinaa nekk naa mooy li ma la ñu wax nii mooy waxtaan bi dinaa leen chance comment mooy wutal gaal dëgër luñ bopp neuf cent cinquante ans nga leen di woo kenn saako la waaw léegi léegi woo leen pour benn bés ñoom ñëpp ne leen au moins chance l'ultime chance moo ngi mooy kuy ci taal gi texe yem ku yéegu la ah nga xam ni yow def nga sa devoir may may naa leen chance waaye saisiruñu ko ba penalty yi dugal nga ni ku ko raté coow dina toog benn moo yor John Terry li muy nekk ni kilifa heure boo ko gisee sax kenn dem ci faxasal ba faxasul woon du raté ba la John Terry ak ak personnalité waaye nag du exemple bu bon la ah waaw ci terrain bi de ku am waaye premier këram jubul ndax soxna soxna xaritam la lu mu tëddee. yooyu sëñ Mor maa ngi jox yooyu sëñ Mor yooyu yooyu wallaay. maa ko yor yooyu bagage yi mag gars yi xamuñu ko. non non duñ ko wax xamuñu ko wax soo leen jëm ci ndax ñu la ko bari mooy président Amérique bi déedéet du ko wax Amérique amoon na ku doon premier président Amérique. Mm. John Terry xeex naa Bush mm. ak encore ñoom ah. mais John Terry bi mu ngi ci numéro 25 lay toll yaakaar naa. wala 26 ok may day mel ni ku tànk bi dañ koy yokk léegi pour génn bal yi loolu la jënd lool ba am chance bu génn mooy kilifa ba sax ñoom ñëpp moo leen di wax dëgg ñoom ñëpp moom rek la ragal <laughs> waaye jiwul président Israël moom nii tëj nañ ko yëngeen ko président Israël bi fi nekkoon ah moom fii mu bind ñooñu ñu bëri lan loolu yëpp da doon dama koy def ngir wan leen taaru islam ak ñii ni ñetti vertu amuñu vertu amuñu vertu amuñu béréb yiiwuñu kenn yiiwu si ñoom ñëpp waaw du ma leen dara ñoom ñëpp te dañ ko xamal la ko tëjee viol wallahi avant avant Simon Pérez ñi di ñëw xam nga ñoom régime parlementaire la régime parlementaire kan moo am doole. c'est le ministre sa waay ah. régime présidentiel. c'est le président avec premier ministre. régime présidentialiste nag. président kese la. loolu xam nga rek. président xooloo ñu rek tuuti rek. yi dafa am solo ngeen koy bàyyi xel donc ñoom régime bi. présidentielle boo ko déggee président bi comme France région présidentielle la mais premier ministre am na doole tuuti fu mel ni Sénégal régime présidentialiste la ak Amérique bien que Sénat bi am na doole tuuti mais loolu doole doole kii la rek waaw doole tur la rek waaw bu dee régime parlementaire nag bu dee régime parlementaire nag premier ministre assemblée ba ñoom ñoo leen ci parce que parti bi gagné élection yi moom mooy constituer gouvernement turam yëpp bind naa ko ñooñu ba leen ba leen raxe déedéet sëriñ radiallahu anhu donc ñoom ñooñu ngay gis ñëpp mën nañoo am ay tur yu rëy am ay coow yu rëy yu leen di jiiñ lu nekk ci àdduna waaye wallahi yiw ñu baaxul yiw ñu baaxul ah waaw kay benn exemple la ko président Italie borom bunga bunga <laughs> kooku ci saytaay yi gën a mag ci àdduna la ma ngoog moom moom lu nekk lañ wuti moom moom jàpp rek la yor jàpp rek la yor te ay kilifa la ñu mag xam nga loolu moo tax ma wax leen ne yéen mais bàyyi leen seen yooyu te ngeen dem seen Seydina Muhammad wallahi moom rek mën a wax yëpp mooy diwlin bi daal seetlu lool. moo bari lool. sax soxlawul loolu ndax mooy borom bi waaye nag du tee ñu yooyu moom leer nañ ci boppu julli ci ak taalibe yi ñu gën a fonk yéen ñu gën koo sopp gën ko jox cër mooy seen président mooy Shimon Peres Shimon Peres mos mos mos na bee nekk sax premier ministre li tax nag seen président bii nii yéen xamoo leen ko man jàpp ma turam sax c'est parce que régime pré parlementaire la président bi premier ministre bi la ñuy xam moom moom la ñëpp di. waaw comme ku mel ni Angleterre régime parlementaire la. bien que c'est un royaume. fi ne nii waaye ñu tuddati. Cameroun Cameroun moo fa nekk. Gordon Brown moo moo moo nekkoon ci ginnaaw ba ki démb kii la woon waaye kii dégg français. Blair Tony Blair waaw noonu la ñoom ñoo ñuy siiw. Hmm. ñi ci des ñëpp nag moo ko moo ngi nii moo ngi tudd Mousse. captage ku ci dem ci internet na ko seet waaw monsieur Kassab président Israël condamné le 22 mars 2001 à sept ans de prison pour viol viol viol. amuñu imagine leen lii su ko ku bokkoon ci yonent bi defoon wallahi wër nañu ko àdduna bi imposé imposé ñu ko par force ñu nekk ko lii ko président Israël viol ak ay yu yu sante ñu doon def waaw. yàlla ñu yàlla dimbali. waaw ñaaw kii feeñ nañ àdduna bi ñu ko xam-xam nañ ko de kon góorgóorlu nañ ñëpp dégg ngeen góorgóorlu leen ngeen sellal te rafetal jaamu yàlla bu leen def lu bon bu leen wax lu bon bu leen wax lu dul wax waaw bëgg tarixa bi baax di ko jëfandikoo su defee allah ñun ñëpp leen àdduna ak alaxira waaw léegi barkeelu ak wooyu rek ñu soog a ñaan dégg